أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تجرم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون hum wa azwaajuhum fi zilaalin ala al-araa'iki muttaki'uun lahum fiihaa faakihatun wa lahum maa yad'uun salaamun qawlan min rabbin rahiim wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun alam ahad ilaykum ya bani aadama an laa ta'budu shaytaan innahu lakum aduwwun mubiin wa an i'buduuni haaza siraatun mustaqiim sadaqallaahu al-aziim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 wa ali tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabul wudu bu saxiixul imaam al-Buxaari alayhi wa ridwaanul baari ñu ngi gisoon ci suñu jotaay bi weesu baabu ghasli rijlayni ilal ka'bayni buntu raxas nga xam te ne moom la war a raxas tànk yi ba ci ñaari dojjoor yi loolu mu indi woon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Zayd Aasim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne tamit inshaa allahu taala ci suñu jotaay bii daañ ko gisaat mu nettali njàppal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu mu raxas mu ba mu yegsee ca tànk ya dafa ne summa ghasala rijlayhi ila al topp mu daal di raxas tànk yi ba ci dojjoor yi nañ tamit baabu istimaali fadli wudu'in naasi mu ne buntu jëfandikoo maanaam gi euh, nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ndefitug jàpp maanaam ndoxum jàpp ni ñi gisoon nañ ci euh, asar bu euh, sayyidina Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu wa ardah gisoon nañ tamit ci xadiis sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne moom lay nettali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne bi mu maanaam ni mu doon joxe ndox mi am jàpp depuis mu jàppoo nit ñi di jël ndesitu njàpp gi maanaam ñu ci rayo di ci barkeeloo niki no gisoon nañ ci xadis bi euh, xadis bi nga xamante ne muallaq la bu sayyidina euh, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidina Abdullah ibn Qays bi nga xamante ne tamit da yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ci biir ndox njàpp mi ne maanaam daf cee euh, raxas xar xar loxoom ak xar kanamam daa di ci euh, daa di ci gallaxndiku bu buusu ci serate ko ci maanaam euh, ba pare niñ maanaam joxe ko ñoom ñu naan ci ñu tamit raayoo ko raxas ci seen xar kanam ak seen baat yi naka noonu gis nañu xadiis Sayyidna Mahmoud ibn Rabi' bi radiyallahu taala bi nga xamante ne mu ngi nettali yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom lay fàttaliku ci moom te moom mooy buusu gi bor yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ferete gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ferete woon ci xarkana moom fekk boobu moom mu ngi nekk xale nekk noonu gisoon nañ li nga xam ne moom mooy wax sayyidna Urwa bi radiyallahu taala anhu mu ne mu nettali waxu sayyidna al ibnu Mahrama radiyallahu taala anhu ak naka noonu ak Marwan ibn al-Hakam anhuma maanaam yooyu maanaam ñoom ñaar mu nettali seen wax bokk na ci li nga xamante ne tamit gisoon nañ ko moom mooy maanaam baabun euh, waxoon nañ ne euh, du ci riwaayaat yëpp la ñëw maanaam du ci fépp la ñëw waaye bu al mustamli rek moom moo ko indi Euh, waaye ñeneen ñi ci des ñëpp indi maanaam dañ ko jokkale ci bunt bi weesu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu mu indi ci xadiis sayyidina Sa'ib ibn Yazid radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne moom gone la woon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañ moom moom kon gone la woon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax moom jullit la waaye juróom yi jullit lañ maamam julit jullit lañ maanaam ñoom ñëpp ay saxaaba lañ radiyallahu ta'ala anhum moom am na ngëneel gu ngëneel googu noonu mu nekkoon gone nag jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tantam maanaam moom it saxaaba la radiyallahu anha daal koy indi ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ngir ne dafa feebaroon te maanaam tànk bi maanaam moo doon metti waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam raay bopp bi ñaanal ko barke te loolu tamit sikk nekkul ci ne topp na ko radiyallahu ta'ala anhu mu daal di nee na mu jox ko mu daal di jàpp ba pare nee na ma naan ndoxum njàpp ma maanaam ma naan ci ndoxum njàpp ma euh, ma daal di jóg ci ginnaawam nag daal di julli euh, ma daal di xool maanaam daal di gis li nga xam ne moom mooy xaatamun nubuwwa bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi mu ne nag baabu buntu man ki nga xamante ne mad mada dafa gallax ndiku wastan shaka te mu serax ndiku min gharfatin wahida waaye mu def ko rek ci benn tenq maanaam loolu maanaam kon ne bu ñuy jàpp maanaam ne bu ñuy gallax ndiku ak serax ndiku loolu dañ koy def ci benn tenq gisoon nañ ko ci hadith sayyidina ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom moo nekk ci njaal beenu kitaabul wudu Euh, waaye gisoon nañ maanaam tamit ne maanaam ci suñu xadis yi ñu weesu comme xadis Seydina euh, Abdu Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu ak xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbihi radiyallahu taala anhu ñu romb ni noonu bu Seydina Ibn Abbas radiyallahu taala anil jamii mais li nga xamante moom la ñuy def moom mooy dañuy bu ñuy jàpp dañuy euh, bu ñuy gàllaxndiku ak di saraxndiku li nga xamante ne moom mooy li gën a nekk maanaam li nga xam ne moom la xadiis yi di gën a nettali te mu nekk sunna mooy ne ñoom ñëpp la ñuy defandoo waaye nag am na yeneen xeetu doxalin yoo xamante ne benn bu ci nekk ci yooya baax na waaye bi nga xamante ne moom lañu moom moo gën a siiw ci ni ñu toxale ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamante ne noonu la doon jàppoo mooy mooy mi nga xam ne moom mooy ne ci benn tënk la daan gàllaxndiku saraxndiku ci fiiru kiiwu ci li nga xamante ne nag am na nag yeneen am na bi nga xamante ne tamit da ngay tibb benn maanaam da ngay tibb boo tibbee ci benn tibb ci ci benn tibb boobu ci ngay gallax ndiku sarax fiiru ci ñetti yoon loolu am na am na tamit beneen mooy bi nga xamante ne ci benn ci tibb bi danga nga ci gallax benn yoon kese daal di koy def ñetti yoon daal di tibbaat gallax ndikuwaat tibbaat gallax muy ñett nga doog a tibb serax ndi ko fiiru tibbaat serax ndi ko fiiru tibbaat serax ndi ko fiiru loolu tamit am na maanaam kon am na ay xeeti maanaam li nga xamante ne noonu ah, lañ koy defee waaye daal li nga xamante ne moom mooy bi gën te moom mooy bi gën a ci li nga xam ne moom la ñu toxal ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ne ci benn tenk bi ci moom la ñuy gallax ndikoo sarax ndikoo ci fiiroo ci te loolu gis nañ ko ci xadiis yi nga xamante ne moom la ñu weesu te inshaa allahu taala loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala njariñ googu la bëgg génnewaat indi ko leeral ko teg ko loolu moom moo tax mu indi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih radiyallahu taala anhum bi nga xamante ne moom moom moom lay indi nii te indi woon na ko mu ne bil isnaad al muttasil fii awwal al kitaab ilayhi haddathana Musaddad ibn Musarhad te moom ibn Musarhad ibn Musarbal al asadi Abul Hasan al Basri rahimahullahu ta'ala imam musaddad bii nii ñoom moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na ci moom ay xadis yu bëree bëri solo ci moom directement lu toll ak trois cent quatre-vingt-dix-sept xadis imam Abu Dawud moom moo gën a bëri lu mu solo ci moom moo tax boo demee ci sunanam bi dafa bëri lu muy tàmbalee xadis ne xaddasanaa Musaddad muy cinq cent soixante-dix-huit xadis yoo xamante ne da ko solo directement ci moom amma ki nga xam ne moom mooy imam at-Tirmidhi moom benn xadis rek la solo te am na intermédiaire ku dox digganteem ak moom am imam an-Nasa'i moom am na tamit ñaari xadis yu mu solo ci moom boo yoo xamante ne tamit am na ku dox ci digganteem ak moom waaye amma ñeneen ñi ci def maanaam te moo amma imam Ibn Maaja moom solowul ci moom niki noonu imam Muslim solowul ci moom maanaam imam muslim ak imam ibnu maaja ñoom solowuñu benn xadis boo xamante ne imam musaddad bi moom moo ko solo rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna ci cent cinquantième année yi maanaam ci ci maanaam tàmbali cent cinquantième année ci année yooyu ci la gane adduna imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy melale comme ni ko moom Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbar ibn lay wax waaye imaam Muslim moom moo wax mu Mugharb ibn Mugharbal moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Xaalid Abdullah te moom mooy Xaalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid euh, al-Wasiti rahimahullahu ta'ala al-Muzani at-Tahan al-Muzani rahimahullahu ta'ala moom mi euh, ki nga xamante ne moom mooy an-Nu'man ibn Maqran al-Muzani moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko goreel moo tax moom Muzani la waaye mawlaahum moom Abul Haytham ak Abul Muhammad moom ñoom ñooy dàqantalam ñu ko Abul Haytham al-Wasiti rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, moom nag euh, moom kon euh, tamit waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadisam mu ne qaala xaddathana amr ibn yahya te moom mooy amr ibn yahya ibn umara ibn tamim ibn abd ibn abd amr ibn qays al ansari al mazini rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon moom tan waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadisam imam solo nag moom jàng na ci imam yu bare bare bare Euh, mi ngi génn àdduna cent quarantième année imam Malik rahimahullahu taala moom dafa bokkoon ci sëriñam yi waaye ñeenti xadis dong moom la imaamu Malik solowee ci moom te benn bi mursal la euh, kon moom mooy euh, Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi te abihi mbapam moom mooy Yahya ibn Umara ibnu tamim al ansari al mazini rahimahullahu taala al madani ñum waa madinatul munawwara lañu ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam kon bu ñu gisee ne maanaam kon xadis bi euh, maanaam musaddad moom basari la euh, xaalid ibnu abdullah kooku euh, waasiti la waasit la dëkk ki nga xam ne moom ñooy ci def nag ñoom ñooy waa madina te ñoo bokk benn dëkk benn maanaam ay mbokk lañ ñoom ñëpp waa banu amaara ak amaara ñi nga xamante ne moom mooy seen moom mooy seen moo leen jur mooy seen maam euh, moo tax moom mi mu ne an abi yi mu jël ci baayam mu ne an abdullahi ibnu zayd ibnu aasim radiyallahu ta'ala anhuma moom muy saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, nekk dàkkantalam nekkoon abu muhammad mi ngi génn adduna yawmal harra comme ni nga xam ne noonu lañ maanaam ci soixante ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon maanaam bu du euh, moom mooy tamit ki nga xam ne moom moo rey Musaylamatul Kazzab maanaam ci euh, xare Yamaama moom moo ko rey moom moom mu voilà waaye tey Musaylamatul Kazzab tamit moom moo reyoon euh, frère am bu tuddoon ibn Zayd waaye am na ñu wax ne wax si moo ko rey waaye dañuy wax ne ñoom ñaar ñoo bokk ñoo ko reyandoo maanaam si bi nga xamante ne moom moo reyoon kan voilà sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu maanaam euh, moom ñoom ñaar ñoo ko reyandoo waaye nag Euh, li nga xamante ne moom lañ maanaam kenn ku ci nekk maanaam amaan na ñoom ñaar comme li nga xam ne noonu la ko borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku mel ni imam az-Zahabi rahimahullah waxe moom mooy ne ñoom ñaar amaan na dañ ko bokk waaye al-Hafiz ibn Abdul Barr rahimahullahu taala dafa dogu ci ne moom la maanaam moom mii moo ko rey moom xare Uhud la njëkk xare euh, donte am nañu wax ne xare Badar la njëkk xare radiyallahu taala anhu wa ardaahu Euh, moom annahu ne moom kat af afraxa sotti na minal ina i ci ndox mi maanaam kon mu jël dégg na ci ne maanaam moom sotti na ci ndox mi euh, ala yadayhi ci loxoom yi fa xasalahuma mu daal di leen di raxas summa topp xasala mu daal di raxas aw wala boog madmada mu daal di gallax ndiku wastanshaqa mu daal di sarax ndiku min kaffatin ci tënk gu mu tibb maanaam ci tënk ndox waaxidatin bay benn maanaam min kaffatin waaxida fii maanaam bu doon ne kap bu doon ne tënk gi la ci jublu maanaam mooy ab ab ab tënk rek min kaffin lay wax kaff mooy tënk waaye kaffa maanaam moom mooy tënk boo xam ne dafa am ndox dafa am lu ci luñ ci def maanaam ab tibb maanaam ne kon ci benn tibb loolu moom ci la gallax ndikoo sarax ndikoo ci fiiroo ci mu ne fa faala mu daal di def zalika mbir boobu le mbir salaasan ñetti yoon maanaam kon loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ci buntu bi mu daal ci teg ne fa xasala mu daal di raxas yadayhi ñaari loxomi ilal mirfaqayni ba ci ñaari coon ci marratayni marratayni ñaar ñaar wa masaha mu daal di raxas bi mu daal di masa bi bi rasi yi ci boppam maa loo xamante ne aqbala dafa dëgmal wa maa ak li nga xamante ne adbara dafa du muyu maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gis woon ci hadith yi jiitu moom mooy bada abi muqaddama ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma ila al makan alladhi bada minhu comme ni mu nekkee ci yeneen riwaaya maanaam dafa jël ñaari baara ñaari loxo mi yóbbu ko ba ci doq gi bi nga xamante ne moom la moom lay wax akk bala moom la dëgmale waaye ginnaaw gi mu daal di dellu ci waat maanaam ci bërëb bi nga xamante ne moom la Euh, moom la dell moom la moom la jóge woon maanaam waaye kon lii dañ ci xamee ne maanaam dëgmal gi tekkiwul maanaam tekkiwul jóge ci kaw jóge ci doq bi yéeg ci kaw ni dafa jëm ci kanam déedéet li mu ndax xam nga ni bu ñu waxee loolu ne dafa jëm ci kanam ginnaaw lu mu daal delluwaat gannaaw li nga xamante ne moom lañ ciy déggee amaan na moom mooy ne amaan na ni mu def mooy dafa def nii doog a def nii waaye nag comme riwaaye niñ ko leerale moom mooy ne ci mu tàmbalee maanaam bu demee dañ naan dem na maanaam loolu mooy jubal jëm na ci kanam maanaam looloo tax ñu naan jëm na ci kanam maanaam dëgmal na léegi dellu si waat bi moom moo tax ñu naan delluwaat na mu ne nag mu daal di ci teg ne waxasala mu daal di raxas rijla yi ay tànkam ilal kaabay ni ba ci doj joor yi maanaam lool tamit gisoon nañ ko te lii tamit maanaam yii yëpp nag xadis yu mel nii ak xadis Seydina Usmaan beeg xadis Seydina Ali bi xadis ak yëpp radiyallahu ta'ala Euh, ñoom ak bu Seydina Abdullah ibn Abbas beeg radiyallahu anhu ak ñeneen yooyu ñoom ñoo tax ba euh, li nga xamante ne moom mooy yokk gi nga xam ne moom la ñuy yokk euh, raxas tànk di ko jëmee ba ci yeel yi wala yu mel noonu loolu moo tax borom xam-xam yi lu ci ëpp nanguwuñ ko wuuteeg li nga xamante ne mooy mazhabu maanaam Shafi'i rahmatullahi alayhim maanaam ne ñoom loolu dañ koy def li gën a yéeme nag mooy ne léeg-léeg ñun masalan suñu réew yi da gis ñu bari dañuy raxas seen tànk yi jëmee ko ko ci kaw maanaam jëmee ko ko ci kaw léeg-léeg ñu yóbbu ko ba ci ah dañ koy gis lu bari te pourtant subhaanallah mazhab maliki waxul loolu maanaam ba ci dojjori ba ci dojjori rek la la wax loolu tamit bokk na ci lii yéeme bokk na ci li nga xamante ne tamit dafa tumuranke mu ne suma topp kaala mu daal ne haakaza nii lii wudu nii la mel wudu njàpp nam haakaza mooy nii la mel nii nii la wodoo u njàpp rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith euh, boobu comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisee woon ci hadith cent quatre-vingt-cinq cent quatre-vingt-six euh, euh, ak cent quatre-vingt-six ne numéro cent quatre-vingt-dix-sept ak cent quatre-vingt-dix-neuf yooyu ndax bii moom mooy cent quatre-vingt-douzième insha allahu taala wala cent quatre-vingt-onzième plutôt dana ko indiwaat ci cent quatre-vingt-douze tamit mooy xadis bii di ñëw danañ ko ci gis tamit euh, yooyu yëpp ak li nga xamante ne moom la waxoon ci wàllu taxrij bi mooy ne imaamu muslim moom solo na ko ci xadis numéro deux cent euh, trente-cinq imaam euh, Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro cent dix imaam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro vingt-huit imaam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala moom lañu waxoon ne moom indiwul xadis bi waaye imam ibnu Maaja indi na ko xadis numéro quatre cent cinq ak quatre cent trente-quatre imaamu Malik rahimahullah moom moom indi na ko xadis numéro trente-deux te ci yoonam la ko imam al-Bukhari njëkk indee ma bu ñu fàttali ko ci la ko njëkk euh, indee naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro seize mille quatre cent soixante-douze kon loolu mu mu daal di ci teg ne baabu buntu masra fi masa bopp marratan maanaam benn yoon maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullah daf ciy leeral sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne bopp kat waxoon nañ ne dañ koy masaate duñ ko raxas loolu leeraloon nañ ko waaye li nga xamante ne ndax alquran moom moo wax wam wam saxu biru uus fam sax wam saxu biru te na ngeen masa seen bopp bi Ah, gisoon nañ ko ci fi nga xamante ne maanaam xadis bii nga xam ne moom la nar a indi te moom la ñu jóge léegi xadis boobu ah, indi woon na ko ci leeral ko bi nga xamante ne moom lay wax ne mas masxu rasi kulli ne masa bopp dañ koo war a bopp dañ koo war a masa lépp ba mu mat mu ne li qawlillahi li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum ngir ne borom bi subhaanahu wa taala li mu wax ne na ngeen masa seen bopp bi waaye mu daal di wax ne imaamu Maalik rahimahullah dañ ko laaj ne ko ndax bopp dañ koy masa lépp waaw wala déet mu daal di layee xadiis sayyidina Abdullah ibn Amr ibn ibn euh, Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu al ansari radiyallahu anhu bii moom la layee bi nga xam ne moom lañ dem léegi te ci lañ jógee itam waaye nag imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala gis nga kon dafay bëril xadis boobu di ko indi ngir ñaari mbir benn mooy day jariñe ne xadis bi ñi ko soloo dañoo bari loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne day indi waaye wuute riwaayaat maanaam euh, wuuteel njàngale gi nga xam ne moom moo ci nekk waaye nañ comme ni nga xam ne noonu lañ ko xame woon mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah du indi benn xadis ñaari yoon ba pare lépp nu róog loolu du ko def maanaam saa yu ko indi faw dafa am soit njàngat bi maanaam day day beesalaat njàngat bi benn waaye itam daf koy indiwaat ba pare wuuteel a sàllale gi maanaam te loolu bokk na ci liñ ci xame mooy bëri gi mu bëri ñu ko solo dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom waaye fii kon dafay leeral ne masaa bopp moom dañ koy massa te benn yoon lañ koy massa wuute ak li nga xamante ne moom la Shafi'i wax rahmatullah alayhim comme li nga xamante ne insha allahu taala moom danañu ko gis ci xadis bi buñ ci duggee mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Souleymane Ibn Harb te moom mooy Souleymane Ibn Harb al asdi al waahishi abu ayub nekkoon dàqantalam rahimahullahu taala maanaam bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ leen a xame woon jaamu yàlla gu màgg màgg rahimahullahu taala imam al buxaari solo na ci moom 140 xadis imam Abu Dawud tamit solo na ci moom ay xadis. ñi ci def nag solo wuñ ci moom directement imam al Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoo solo ci moom directement rahmatullah alayhi am na ci kutubu sitta yi deux cent quarante-cinq hadith moom la ci am rahimahullahu taala mi ngi gën a adduna cent quarantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi tàmbalee di mokkal ak di jàpp di jàng di tooy toog ci jotaayu xam-xam ni maanaam di jàng xadis di leen mokkal bu baax ci cent cinquante huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk boobu mi ngi am fukki at ak juróom-ñett nekkoon na tamit qaadi yi ca Makka deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye juróomi at la fa def waaye euh, ginnaaw ga mu daal koy jóge ci année deux cent dix-neuvième année ci gannaaw loola nag ci la delluwaat ca Basra ga nga xamante ne fa la cosaanoo rahimahullah mu génn fa àdduna ci rabiul axir muy rabiul saani ci deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Wuhayb te moom mooy Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili rahimahullah muy dàqantalam nekkoon Abu Bakr al-Bahili mawlahum al-Basri al-Karabi moom Basri la moom waa Basra la moom itam comme Sulaymaan ibn Harb rahimahullahu ta'ala moom tamit mu ne wa qaala qaala nee na haddathana Amr ibn Yahya kon dañuy gis ne hadith bi ñi ci kaw ñoom ñooy waa Basra et que waa Basra dañ koo solo ci Amr ibn Yahya al-Maziri maanaam kon ñu gis ne hadith bi madaarul hadith bu ñu xoolee hadith bi ñi ko solo ñëpp ñëpp day wër-wërloo ci kan. Amr ibn Yahya al-Mazini buñ ko xoolee ci càll liñ jël yëpp imaamu Malik ci moom la ko solo woon ñoom Shu'ba ci ñoom la ko solo woon euh, Wahib bi ci moom la ko solo woon ak ñeneen ñoom ñeneen ñi ñu romb ñëpp ci moom lañ ko solo rahmatullah alayhim maanaam mu ne kon an am Amr ibn Yahya te mooy al-Mazini an abiihi mu jële ko ci baayam moom gis nañ ko léegi an Abdullah mu ne qaala nee na shahidtu fekk na Amr ibn Abi Hasan euh, moom it mu laajte euh, rahimahullah sa'ala mu laaj Abdullah ibn Zayd te moom mooy ibn Aasim radiyallahu taala anhu ci mbiru jàpp annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa daa mu daal di laajte bi tawrin ci ab cin mim maa in boo xam ne dafa amee ndox fa tawaddaa mu daal di jàppul lahum ñeen leen fa kafa a mu daal di sotti ala yaday ci ay loxom maanaam kafa a maanaam mu daal di sotti ci tenk bi maanaam mooy loolu mooy kafa a ngir ne ci sotti bëriwut lu tolloog tenk la loolu moom ndax kapp muy tënk maanaam loolu mu ne kon mu sotti ko fa ghasalahuma waaye mu raxas ñaari loxo yi salaasan ñetti yoon comme ni nga xam ne noonu lañu ñu woon ne bu ñu waxee loxo li muy tekki moom mooy ba ci muy tënk rek lañ ciy jublu ba ci euh, tikku ba ci tikku jara yi mu ne summa topp nag add xala mu daal di dugal yadahoo loxoom fil inaa i ci ndab li maanaam ndab loolu nag moom muy cin la moom la ci nam ngir ne baatu ndab inaa u dafa gën a yaatu ndax inaa u suñ ko waxee rek mooy ndab rek ci lu ñu doyal léegi nag gannaaw gi li ñuy indi ay teqantal comme li nga xamante ne insha allahu taala imaam al Bukhari dina indi ci kanam ak euh, buntu boo xamante ne ci wàllu googu lay wax ci wàllu ndab yi mu ne fa madma ba mu daal di gallax ndiko wastan shaqa mu daal di sarax ndiko wastan sara mu daal di fiiru salaasan ñetti yoon bi salaasi garafatin waaye ci ñetti euh, tànk yu mu tànk min ma in ci ndox mi maanaam kon ci loolu loolu moom gisoon nañ ko mooy lii nga xamante ne moom lañ gis ci suñu xadis bi ci suñu bunt bi weesu mu ne su ma topp nag add xala mu daal di dugal yadahu loxoom fil inaa i ci ndab li fa xasala mu daal di raxas wajhahu xar kanamam salaasat ñetti yoon maanaam summa topp add xala mu dugalaat yadawoo loxoom fil inaa i ci ndab li fa xasala mu daal di raxas yada yi loxo loxoom yi il ñaari loxoom yi ilal mirfaqayni ba ci ñaari conc yi marratayni marratayni marratayni ñaar marratayni ñaari yoon maanaam mu def ko benn bu ci nekk mu def ko ñaari yoon summa topp add xala mu daadi dugal maanaam euh, euh, summa topp add xala mu daadi dugal yadowoo loxom fil ina i ci ndabli fa masaha mu daadi masabira fii ci boppam fa aqbala mu daadi dëdmal bi yadayhi ci ay loxoom ci ñaari loxoom yi wa addabara mu daal di dummóoyul tamit bihimaa ci ñoom ñaar maanaam mu dem dikkaat ci ñoom ñaar maanaam kon ñaari loxo yi la yóbbu indiwaat ko summa topp add xala mu daal di dugal yadahoo loxoom fil inaa i ci ndabli euh, maanaam euh, fii nii wax ji bi mu naan fa masaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara bihima loolu moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat xadiis bi fii maanaam ngir ne dañ ko yóbbu indiwaat ko loolu nag Shafi'i rahmatullah alayhim maanaam daanaka dañ koo lànk maanaam ñoom dañoo lànk ne wala bopp mais maanaam boppu dañ koy masaa benn yoon kefe ngir lan ngir ne bu ñu xoolee xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma wala boog xadis bi nga xamante ne maanaam Seydina maanaam bi mu ne tawadda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam marratan marra wa marratayni marratayni wa salaatan salaatan yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na benn benn jàpp na ñaar ñaar jàpp na ñett ñett beneen bi ci des moom mooy ne hadith sayyidina Usman bi radiyallahu ta'ala anhuma daf ci am riwaaya boo xamante ne Shaqiq ibn Salama rahimahullahu ta'ala taabi'i bu mag boobu gisoon nañ ko moom dafa ne li nga xamante ne moom mooy Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama rahimahullah gisoon nañ ko tam daan ànd Abdullah ibn Mas'ud lu bari radiyallahu ta'ala anhu moom ak nee na Seydina Usmaan radiyallahu anhu maanaam moom bi muy nettali xadiis bi dafa ne masaana bopp bi ñetti yoon manam loolu tamit dañ koy laye ñoom Shaafi'i rahmatullahi alayhim waaye loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuur imaam al-Bayhaqi rahimahullah nga xamante ne moom ci boppam Shaafi'i la te moom mooy seule personne kenn moom kese kese maanaam loolu maanaam xeetu cax la buñ nee cax maanaam ne kan mooy ki nga xamante ne mboolem imam yi kenn ku ci nekk da nga taxaw puuk réew ci sa kanamu taalibe yëpp ci sa kanamu mboolem ñi bokk ci sa ngir ne ah bu dul woon man day ah, yow day dëgg dëgg ah, kon day sa xam bii nangam maanaam am lu mu mën a wax ba mu des kenn kenn rek mooy ki nga xamante ne moom mën na taxaw ne eh, man bu dul woon man imam Shafi'i maanaam nga xam ne imam Shafi'i maanaam maanaam layal ko lépp lépp duñ ko ko mën a layal maanaam moom mooy ki nga xam ne. Euh, ci euh, moom ci ci téereem yi euh, téereem sunan surtout sunan ak sunan ak téere yeneen yi ci def ah, ah, naka la tudd a'lamu nubuwwa baat bi moo tax ma fàtte turu baat bi mais mooy téere hadith yi dalaa'ilun nubuwwa voilà maanaam dalaa'ilun nubuwwa ak yu mel noonu téereem yooyu ak ma ma'anil athar yooyu mooy yi nga xamante ne moom ci tiir yooyu def ci leeral bu baax a baax a baax a baax mazhabu imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ba pare lenn lu ci nekk mu layal ko comme li imam Shafi'i waxoon ne radiyallahu anhu ne mboolem att bu indi ci sharia rek xam na fu mu tegu ci alquran wala ci hadith mboolem attam du wax benn baat ci diini ji lu dul xam na fu mu ko mën a delloo ci alquran wala ci hadith yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bayhaqi nag rahimahullahu taala moo ko leeralaat moo ko leeral ci anam boo xamante ne moom amul luñ ciy dindi ak luñ ciy dugal léegi nag imaam al-Bayhaqi boobu rahimahullah moom nee na ah xadiis Seydina Usmaan boobu day radiyallahu taala anhu moom la lu ëpp ci suñu borom xam-xam yi ñun maanaam lenn ci suñu borom xam-xam yi di layee ngir mën a dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhab bi te moom mooy masa bopp ñetti yoon waaye nag xaqiqatan loolu shaaz la maanaam dafa wuuteeg li nga xamante ne moom mooy ne hadith sayyidina Usman bi radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko gisati ko gis nañ ñi benn yoon la ci masa te ay siqaat ñu wóor ñu dëgër këcc ñu mag ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon loolu moom moo tax kon ci bu boobaa loolu lay woowu dafay daal di dàqu waaye li nga xamante ne kon moom mooy lii jumhur wax rahmatullahi alayhim te moom mooy maliki yi ak maanaam xanafi yéyi ak maaliki yéyi ak xanaabila rahmatullah alayhim moom mooy ne kon masa bopp benn yoon rek bopp bopp benn yoon lañ koy masa te loolu noonu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ koy mën a layale ci wàllu xadiis mooy déjà xadiis yi ñëw yëpp loolu la ñu leeral ñaareel bi ci def bi nga xamante ne parce que bu fekkente ne am na wax diñ ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp na ñett ñett xadis boobu loolu maanaam buñ ko waxee tamit dañ naan mujj man la dafa laaj nag lu ñu tuddee mu bayyan maanaam moom mooy dañ koo tënk waaye dafa laaj leeralaat maanaam comme ni nga xamante ne noonu la yenent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne bu noddukat bi noddee na ngeen wax comme ni muy wax waaye bi mu yegsee bi muy leeral xadis yi leeralaate yi yi gën a leeral xadis boobu bi mu yegsee ci hayya ala salaa daf nan da ngeen wax laa hawla wala quwwata illa billah kon ñu xam ne am na tënk waaye am na leeral gi léeg-léeg mu am ay détails yoo xamante ne daf ci ànd comme lu demee nekk qad qaamati salaatu ci biir liqaam comme niñ koy gisee inshaa allah ci hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu mooy bi mu yegg see ci qad qaamati salaat daf ne dafa ne qad qaamati salaatu qad qaamati salaat ñu daf ko wax ñaari yoon maanaam loolu tamit comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala ak wuute borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci boobu masala loolu tamit wuute bi dafa aju rek ci mujmal ak mubayyan maanaam ngir ne riwaaya yu ëpp ci xadiis bi dañ naan qad qaamati salaa dañ naan lépp benn yoon lañ koy def maanaam ci liqaam waaye euh, ci riwaaya benn ci riwaaya bu sayyidna xadiis bi euh, bu sayyidna anas radiyallahu ta'ala daf ci yokk ne illa al iqaama ba mu des liqaam maanaam ba dañ ba mu des baatu qad qaamati salaa maanaam ndax baat boobu la répété ñaari yoon maanaam yooyu yëpp lañuy wax ne maanaam mu man la ak mubayyan kon fii li ñuy wax mooy yenente bi sallallahu alayhi dafa jàpp ñett ñett ci boolem cër yi waaye bopp bi bi ñu leeralee mbir mi bu ñu luñutoo mbir mi ba dindi ko ba xool xadis boobu maanaam jàpp ñett ñett ana naka lay demee dañuy gis ne mboolem ñi ko nettali rawatina xadis Seydina Usmaan bi Seydina Ali bi Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñeneen radiyallahu taala anhum ajma'in dañuy wax ne ah dañuy maanaam da ngay gis ne massa bi nga xam ne moom la ñuy massa bopp yëpp benn lañ koy massa ci kaw loolu bokk na ci leneen li nga xamante ne moom la ñu layee loolu moom mooy li nga xamante ne euh, bokk na maanaam ci côté euh, maanaam maanaam moom mooy dafa am naql ak aql maanaam mooy ci côté naql bi toxal gi gis nañ xadiis yi ñu doon wax léegi waaye ci côté maanaam bi li nga xamante ne moom la doon lool moom la ñuy layee maanaam moom mooy ne tey imaginer tey nit ki su fekkente ne dafa masaa bopp bi tooyalaat loxoom masaawaat ko tooyalaat loxoom masaawaat ko dafay daal di jege raxas wala book rawatina su fekkente ne lan dafa nelu bu dee dafa nelu moom day daal di doon raxas moom maanaam loolu kon loolu tamit bokk te bopp dafa bokk ci yi nga xamante ne dañ koy masa waaye kenn du ko raxas beneen mbir bi ci nekk moom mooy ne suñ nee na ngeen masa bopp maanaam yi nga xamante ne dañ koy masa dañu gis ne benn yoon lañ koy def masalan tey buñ demee ba ci masalan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ koy gisee buy wax masa xuff yi waxul nañ ko masa ñetti yoon xattaa maanaam tànk bi nga xam ne ñetti yoon lañ koy raxas bu ñuy dem di masa xuff benn yoon lañ koy masa maanaam loolu yëpp day tegtale ne maanaam kon ne euh, maanaam ne benn yoon lañ koy masa te lool moom mooy ci wàllu xel maanaam ah buñ jógee ci wàllu li ñu toxal ci eh, ay waxu xadis njàngale yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daadi ci teg ne mu ne summa topp nag add xala mu daadi dugal yadahoo loxom fil ina i ci ndabli fa xasala mu daadi raxas rijlayhi ñaari sànkam yi maanaam te loolu tamit gisoon nañ ko mu taadi ci teg ne wa haddathana Musa te moom mooy ibn Isma'il al-Minqari al-Hafiz at-Tabuzaki rahimahullahu taala te moom mooy abu sala abu eh, abu salamata at-Tabuzaki te moom moom waa Basra moom tamit waa Basra maanaam comme euh, Souleymane euh, euh, ibn ibn Harb ibn Harb maanaam moom it mu ne qaala haddathana Wuhayb waa Basra waxoon nañ maanaam Musa ibn Ismaïl at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala ngi génn adduna ci weeru rajab année deux cent vingt-trois ginnaaw gàddaay imaam al-Bukhari moom ak imaam Abu Dawud ñoo soloo ci moom directement amma ñi fi des ñoom dañoo soloo ci kenn mu jële ci moom maanaam waa saabu kutubu sitta yëpp soloo nañ ay xadiisam waaye imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud rek ñoo soloo ci moom directement rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Wuhayb moom gis nañ ko léegi te moom mooy Wuhayb ibn Khalid Abu Bakr rahimahullah gane adduna 107e année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna 165 bi sallallahu alayhi wasallam moom lu mu wax maanaam ci riwaaya Musa ibn Ismail at-Tabuzaki rahimahullah ci riwaayam qaala dafa ne bi mu jëlee ci Wuhayb dafa ne masaha ra'sahu maanaam masaha masaana ra'sahu boppam marratan benn yoon maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi mutaabaa bi di wane Wuhayb rahimahullah bi mu indee xadiis bi moom ci càllaleem leeral na ne maanaam raxas ci benn yoon la comme ni nga xamante ne romb nañ ko ci yeneeni riwaaya ne bopp bi tamit benn yoon lañ ko masxa loolu kon euh, xadiis bi taxriij bi jaruñu ko indiwaat ngir ne indi woon nañ ko léegi maanaam ci waxoon nañ ko tamit ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna moo ne baabu buntu wudu rajuli njàppuk waay maanaam njàpp góor ma ànd ak imraatihi soxnam allah maanaam jàpp gi nga xamante ne moom la góor gi di jàpp di jàppoondoo ak soxnaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf fee indi benn masala bu am solo ndax masala la boo xamante ne borom xam-xam yi dañ ci wutee rahmatullahi alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama ci ma maanaam hanafiyya yi ak maalikiyya yi ak shafi'iyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dëppoo nañ ci ne jigéen bu jàppoo ba noppi góor mën naa jàpp niki noonu bu góor jàppoo ba noppi jigéen mën naa jàpp loolu amul benn problème maanaam te niki noonu tamit bu fekkente ne dañuy jàppoondoo ñoom it mën nañoo jàppoondoo waaye nag am na wax yeneen wax yoo xamante ne ñoom dañoo wuuteeg loola ne déedéet bu fekkente ne jigéen dafa jàpp góor jàpp wala góor jàpp jigéen mënut a jàpp ci ginnaaw ndox mooma wala boog jigéen bu sangoo ak ndox ndox mooma góor mënu caa sangu wala bu jigéen sangoo Ah, jàpp sangoo ak ndox góor munu caa sangoo waaye bu ñu yamalee mbir mi ci mazahibul arbaa kefe dañuy gis ne xanaa yi rahmatullahi alayhim naam wala ñu yokk ci zahiriyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne dañoo wiit jigéen ji dafa wiit ak ndox mi bu paree ca cangaay ga wala jàpp ga loolu doo ci mën a jàppoo loolu nag ngir xadiis yi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ci wax ci xadiis yu nekk ci sunan yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadisu ah, ah, abdullah ibnu jurjuf radiyallahu ta'ala anhu ah, am na xadisu hakam al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere maanaam naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yaxtasila rajulan bi fadli al-mar'ati aw al-mar'atu bi fadli rajuli mu ne wal yaxtarifa jami'a am na ci xadis boo xamante ne tamit daf ne an rajulin sahiba nabi sallallahu alayhi wa sallam benn waay bu ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa boo xam ne préciser wuñ ko radiyallahu ta'ala anil jami' waaye ala kulli xaalin xadis boobu euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo mujj gis ne xadis boobu euh, dañ ko folli wala boog dëgërut maanaam soit dañuy wax ne xadis yooyu soit day nekk xadis boo xamante ne maanaam dañuy tënk comme ne soit dañuy nekk xadis yoo xam ne dëgëruñ wérul wala boog ñu nekk xadis yoo xamante ne ciwul euh, dañ ko folle ndax hadith sayyidat Maymuna bi radiyallahu anha bi nekk ci sunan yi imaam imaam Seydina Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mu ne dafa am kenn ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam te muy sayyidat Maymuna radiyallahu anha boo xam ne dafa sangu ci ndab ba noppi dem euh, génn ba mu paree ñëw mu ne ko ah yenente bi sallallahu alayhi jël ko bëgg ci sangu mu ne ko yaa rasulallah inni kuntu junuban eh yow yàlla la saa man de dama amee woon janaaba maam dama cee sangu mu ne ko innal ma la yajnub yonent bi sallallahu ne ko ndox de du amee janaaba maanaam kon mbir mi amul jeexital ci ndox mi maanaam tel sayyidat Maymuna radiyallahu anha moom. loolu hadith boobu dañ ci jàngee ñaar bu njëkk bi mooy le fait que bi sallallahu alayhi wasallam wax ko maanaam sayyidat Maymuna radiyallahu anha Euh, nekk ki nga xam ne moom mooy ci mujjee ci yeneen bi sallallahu alayhi denc ci soxnaam yi muy benn euh, loolu benn la maanaam mooy ne kon àtte boobu moo mujj te bokk na ci li koy gën a dëgëral ne àtte boobu moo mujj mooy waxin bi ci boppam le fait que moom yeneen bi sallallahu alayhi di jël ndox moom bëgg caa sangu moom mu interpeller ko ci mooy ne xamoon na ni. ci njaal benn yeneen bi da ko doon tere sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax mu interpellé ko loolu moo tax jumhurul ulama wax loolu rahmatullahi alayhim amma hanafiyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo def ci ne ah dañuy boole ñaari xadiis yi daal ni waaye bu wéetu waaye nag comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee imam al-Bukhari rahimahullah dafay leeral fii ñaari maanaa yooyu yëpp ne moo xam dañoo jàppoondoo garaawul bu dañoo sangoondoo garaawul waaye tamit bu ñu wéetee itam garaawul naa maanaam loolu la imam al bu kenn ku ci nekk wéetoo ndox mi tamit garawul maanaam masala boobu moom la imam al Bukhari rahimahullahu taala bëgg a maanaam leeral fii moo tax mu teg ci ne wa fadli ak ndefitu wadu i ndoxum njàppum almarati jigéen maanaam mooy jigéen ji ndefitu ndoxum jàppam mooy kon wéet na ak ndox mi loolu yëpp amul benn problème mën nañ cee jàppoo loolu mu daal di indi ñaari asar maanaam ñaari wax boo xamante ne bu jógee ci Seydina Omar ibn al-Khattab la radiyallahu ta'ala mu ne a jàpp na Omar te mooy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala bil hamimi ci ndox mu tàng maanaam ndox mu tàng moom mooy maa mu musaxxan maanaam mooy ndox moo xamante ne dañ koo tàngal te wax ji euh, Sa'id ibn Mansur Abdurrazzaq ak ñeneen indi nañ ko ci càllale gu wér gu jóge ci Seydina Omar bu ñëw ba ci Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu a Omar kaana yatawadda'u bil hamimi wa yaghtasilu minhu imaam al euh, eh, maanaam Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu daan na jàppoo ci ndox mu tàng te daan na ci sangoo maanaam kon ñu gis ne ndox mu tàng nga jàppoo ci wala nga sangoo ci dara nekku ci ndox mu tàng nga sàngoo ci wala nga jàppoo ci dara nekku ci amma sib gi nga xamante ne moom la ko yenn fuqaha uy sib rahmatullah alayhim rawatina ci Shafi'i ak Maliki yi rahmatullah alayhim mooy ne bu fekkente ne dafa tàng jër bay bay tere nit ki concentré wu maanaam ci biir loolu moo tax comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna amma imam ibn abi shayba imam ad-Daraqutni rahmatullah alayhim ñoom it Euh, yeneen maanaam ñoom it solo nañu ko ci càllale gu wér mu ne te wax ji nga xamante ne moom la wax euh, kon li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mooy ne dafay leeral ne xam nga maanaam ban rapport moo tax wax jii dafa lëmti ci surraax yi ba bu mu yéeme subhaanallah booy xool ñi sarxa ñiy sarx Sahih al yi maanaam bu ñu yegsee ci bunt bi de ci wax ji day gis affaire bi da leen di yéem mais lii ban rapport la am maanaam Seydina Omar sangoo na ci ndox mu tàng ban rapport la am ak jigéen bu bu sangoo wala bu defee lay ndox wala mën naa sangoo ndoo ak jigéen mais ban rapport la am ban rapport maanaam nga gis ne euh, dañuy maanaam nga gis genre wax yu yu yu bare bare bare yoo xam ne day tumuranke euh, ba pare kenn ku ci nekk bu keneen ki waxee sax keneen ki tontu ko ne ko non non loolu yanuwul maanaa nàngam nangam li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullah insha allah mooy lii mooy ne euh, nit ki ci aada dañuy faral di fekk ne dañuy faral di gis ne nit ki buy sangoodoo ak soxnaam wala boog de maanaam jigéen ji dafa koy sa moo koy moo koy moo koy tàngalal maanaam wala boog buy maanaam ne bu seddee jigéen ji mooy dem tàngal ndox mi te buy tàngal ndox mi yaram bi fekk même moom bu dafa amee janaaba moom yaram yaramam maanaam dana laalaale ndox mi wala yu mel noonu te comme ni nga xamante ne moom la ci bëgg a leeral te d'ailleurs loolu mooy prouver mooy wane li tax mu indiwaat beneen asar bi ci kanam maanaam moom mooy ne euh, bu fekkee ne jigéen ji dafa ñëw tàngal ndox mi euh, indi ko waa ji mooy wéet na ak ndox mi mooy wéet na ndox mi ba noppi euh, léeg-léeg bu koy tàngal ndox mi dina ko laal dina ko essayer dina dugal loxo bi bu xool ba xam tàng na waaw wala déet dana def nii maanaam yu baree bari ak yooyu yëpp. mu ne nag loolu dara nekku ci ndax Seydina Omar radiyallahu anhu nañ ko tàngalalal ndoxam te loolu amul problème comme ni nga xamante ne euh, noonu maanaam loolu moom mooy euh, riwaaya d'ailleurs riwaaya bi nga xam ne Ibn Abi Shayba ak Imam Ad-Daraqutni wax day gën a jege maanaawu ne dañ ko ko doon tàngalalal yu sax xana loxo dañ ko daan tàngalalal ndox mi te loolu ñaare soxna si moo koy defaral waa moo koy defaral jëkkëram dégg nga euh, moom maanaam euh, niki noonu mu daal di wax ne wa min bayti ak ci kër nasraniyatin boo xam koo xam ne nasaraan bu jigéen la fii tamit beneen mbir la maanaam wa wa min bayti maanaam am na ci beneen ci riwaaya maanaam bu mu tëb maanaam ci yenn nusax maanaam wa tawadda Umar bil hamimi min bayti nasraniya rek moo ci am amul waaw waaw bi mais loolu riwaaya karima la karimata karimat ibnu bint Kalimat bint Ahmad al-Marwaziya rahmatullahi alayha moom moo ko indi waaye loolu ak njumte la ngir ne ñaari asar yi duñu benn ndax beneen asar bi imam Abdurrazzaq imam Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhima soloo nañ ko ñoom ñaar ñëpp soloo nañ ko ci ne Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu dafa sangoo ci sax ab ndab maanaam ci nu euh, kër ci benn këru nasaraan maanaam nga gis ne bii asar bi ak bi ñu weesu ñi ko soloo sax duñ benn maanaam nga gis ne kon lool mooy moom moo ne kon juumte la wa maanaam bañ ci def waaw bi kooku juumte la mu daal di wax ne maanaam ci euh, mu daal di wax wa maanaam waaye tamit fii tamit moom lan moom mooy li tax imaam al-Bukhari indi ko fi Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu in sangoona ci kër goo xamante ne nasara ka dëkk nasaraan bu jigéen la mooy le problème maanaam fii imaam al-Bukhari daf laa bëggee wax ne la xam nga bu koy sangoo mooy ne nasaraan bi comme këram la maanaam li yanu maanaam mooy moom moo ko te d'ailleurs am na maanaam ci beneen riwaaya ci biir maanaam ñoom ñoom imam Shafi ni ñu ko solowee ak ñoom imam Abdurrazzaq rahmatullahi alayhi mooy ne euh, benn ndab la maanaam cin wala ndab jurra maanaam benn cin wala wala boo maanaam ndab daal boo xamante ne euh, lam doon sangoo loolu la euh, nasaraan bi moo ko moom te ndox moom moo moo ko desaloon ndox mi maanaam ndox mi moo ko joxaloon moo ko bàyyiloon moo te loolu day wane day wane ne jigéen ji maanaam tey li tax mu indi baatu nasaraan bi moom mooy ne euh, yoo comme masalan al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah moom dafa ne loolu mooy ne bu fekkente ne jigéenu nasaraan la mbir mi mën a nekk ci moom kon waxuma laa jigéenu jullit waaye xaqiqatan bu ñu xoolee dëgg-dëgg dinañ gis li tax imam al indi ko rahimahullah mooy daf lay won ne la maanaam day matale àtte bi c'est-à-dire que mooy lan mooy ne bu fekkoonte ne dangaa am soxna soo xam ne nasaraan la du jullit sax acte boobu day continuer di wéy lool moom moo tax mu indi ko ngir wane maanaam sa soxna ku mën a doon bu dee jullit ak bu dul jullit ma mais nag maanaam bien sûr que am na ñoo xam ne doo takk mais ñi nga xam ne mën nañ leen a takk comme yahuud yi ak nasaraan yi ci condition yañ leen di mën a takkee loola bu amee ñooñu masalan mu ne euh, maanaam imaam al-Bukhari laa dafa indi asar bi wax ji bu euh, Seydina Umar bi radiyallahu anhu ngir mën laa leeralal ne la maanaam même boo takkoon jigéen joo xam ne nasaraan la sax maanaam ngay sangoondoo ak moom wala mu desal ndox nga sangu ci sax baax na maanaam ngir ne moom itam day laal day laal euh, euh, mbir maanaam day laal ndox mi maanaam moo koy tàngal moo la koy tàngalalal wala moo la ko indil ak yu mel noonu bon léegi nag moom Allahu musta'an loolu léegi eh, tàngalal ma ndox voilà daanaka am na ñoo xam ne moom ñeme leen ko wax yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga loolu kon <laughs> mu am kon eh, eh, maanaam bu ñu xoolee lim ci bëgg a wax ko ci gàttal mooy tamit maanaam mooy bunt bi am na rapport boobu moo tax al euh, imam Badruddin al Ayni rahimahullah dafay wax ne yii nii wax yii Seydina Omar radiyallahu yii mu fi indi imam al Bukhari yii mu fi indi lii wax ji amul benn rapport ak hadith ak ak ak bunt bi xaqiqatan am na rapport ak ak ak ak bi wax yi imam al Hafiz ibn Hajar rahimahullah indi yëpp da ko dàq naam maanaam ne way amul rapport de toute façon voilà ba pare daal di dëgg la que Euh, amaan na mais amaan na tamit maanaam mbir mi ci imam al-Hafiz ci boppam sax mbir mi xaw naa lënt ci moom maanaam ci euh, naka lan moo tax mu indi ko waaye amaan na bun maanaam ñun li wax nii ne loolu moo tax al-Hafiz euh, imam al-Bukhari indi ko amaan na loolu moom moo gën a amaan na moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci buntu bi wallahu taala a'lam mu daa di wax ne xadda qaala bil isnaad muttasil bi awwal kitaabi ilayhi haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah nga xam ne cosaanam Dimashq la mooy Damas euh, mi ngi moom Abu Muhammad lañ koy wax dak moom lañ koy dàkkantale rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom euh, directement te moom rek moo solo ci moom ci lu amul kenn ku dox seen diggante amma ñi ci des ñëpp solo nañ ci moom waaye am na ku dox seen diggante imam Abu Dawud solo na ci moom ñetti xadis imam At-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis imam An-Nasa'i solo na ci moom fukki xadis ak ñett amma imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhima ñoom solo ñu ci ñoom benn xadis mu ne qaala axbarana Malik mooy imaamu daaru hijra imaam bu mag boobu rahimahullah di nga xam te borom boroom xam-xamu fiqh bu mag bi nga xam ne moom mooy dojo xam-xam di biddiw bi di jant njolloor bi radiyallahu ta'ala anhu moom muy Abu Abdullah mooy dàqantalam mi ngi génn adduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam Maalik kenn du laaj ay mbiram te kenn du laaj mooy kan te kenn du laaj ak dëgëraayam radiyallahu ta'ala borom teggin yu mag yi bu ki nga xam ne moo fonk yenente bi sallallahu alayhi wasallam maggal ko jox ko gëdd dëgg dëgg radiyallahu ta'ala anhu an Naafi' moom mooy Naafi' mawla ibn Umar mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu rahimahu radiyallahu ta'ala anil jami' muy Abu Abdullah al-Madani Muhammad wa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabi'i yu mag yi bokk ci ñu gën ci borom xam-xam yu mag yi nga xamante ne moom ci ñu dëgër ñi nga xamante ne mawaali lañ mawlaa la waaye li muy solo moom imaamu muslim rahimahullah si solo xadis ci Abdullah ibn Umar ibnu Xattaab radiyallahu taala anhuma sax moom lay jiital ay xadisam ci kaw doomam bi nga xamante ne ci fuqaha sab ay lañ ko boole tellement que kooku dafa gën a dëgër te pourtant jaam la boo xamante ne euh, bu ñu goreel la ci e, kenn nekk ci imam yu màgg ca madina nga xam ne e, berber la ci cosaan e, rahimahullahu ta'ala nekk tamit boroom xam-xam fiqh bu mag waaye imam Malik rahimahullah jànge na ci moom fiqh gaa waaye li mu gën a jàngee ci moom mooy xadiis ndax ñi nga xamante ne ñoom la gën a jàngee ci ñoom fiqh moom mooy Rabi'a ar-Ra'y ak ibn Hurmuz ñoom ñaar rahmatullah alayhima lu gën a jàngee ci ñoom fiqh buy wax ni ki noonu ki nga xamante ne d'ailleurs dafay wax naan bu daan ahlul ilm bi baladina ñoom ñaar la ci jublu Rabi'atul Ra'i ak ibn Hurmuz maanaam boo demee ci Muwatta nga fekk imam Malik daan ne qaala ahlul ilm bi baladina ñoom ñaar la ci jublu suñu ay boroom xam-xam yi ci suñu dëkk bi nee ñoom ñaar la ci jublu maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy Naafi' ak imam Az-Zuhri rahmatullah alayhi ñoom ñaar la gën a solo jàngee ci ñoom hadith ak teggin yi nga xamante ne ñoo ci aju ak yeneen yu mel noonu waaye euh, xaqiiqatan ñoom ñëpp jànge na ci ñoom lépp waaye ñoom ñëpp jànge na ci ñoom lépp rawatina ne jamono jooju yooyu yëpp dañoo dañoo bokkoon nekk benn fiqh bi ak xadiis bi nekkul woon lu tàqalikool comme ni nga xamante ne suñ jamono ji noonu la demee loolu moom moo tax moom mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee fuqahaa'ul muhaddisiina boroom xam-xam fiqh yu mag yi nga xamante ne boroom xam-xam xadiis yu kawe lañ voilà comme ñoom ñaar faw dañoo war di ànd voilà moo tax euh, loolu lu lu lu remarquable la ci imaamu Malik rahimahullahu taala kon sëriñam bi mooy Naafi' moom comme turam la mel maanaam Naafi' mooy koy jariñe comme turam moom comme turam la mel voilà ba ci ñi nga xamante ne waa kër Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dañ daan wax dañ doon wax naan ñun yàlla mu ñu xéewale boole ci boole Naafi' ci ñun maanaam loolu xéewal bu rëy rëy gu yàlla bu ñu yàlla defal la maanaam nga gis kon kon loolu day wane màggaayu eh, imam Naafi' rahimahullahu taala mu ne an Abdullah ibn Umar te moom mooy ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi rahimahullahu taala radiyallahu ta'ala anhuma muy Abu Abdurrahman nekk dàqantalam Abu Abdurrahman nekk makki nekk madani tamit maanaam nekkoon waa Makka nekkoon waa Madina kon bu ñu xoolee hadith bi waa Madina ñoo ko solo euh, moom mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci euh, bokkoon nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy al-muksiruna maanaam juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo solo lu ëpp junni hadith ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ci la bokkoon Baqi ibn Makhlad ci musnadam indi na ci deux mille six cent trente hadith yoo xamante ne euh, yu euh, yu deux mille six cent trente hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu imam al-Bukhari ak imam Muslim solo nañ ci moom bokk bokk solondoo bokk génneendoo ci mu ñoom moom cent soixante-huit hadith imam rek rek rek wéetoo na quatre vingt xam ne imam Muslim indiwu ko imaamu muslim wéetewu 31 xadis yoo xam ne imaam al-Bukhari indiwu ko ci xadis Seydina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ñoom ñi euh, kon waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadis ba mu des Abdullah ibn Yusuf mi nga xamante ne moom misri la waaye tamit euh, maam dimashqi misri la waaye nekkoon na ma Madina ndax ci la jàngee la dëkkoon na ba jàngee ci imaamu Malik rahimahullahu ta'ala kon. Euh, càllale gi moom la ñuy wax imaam al-Bukhari rahimahullah dafa ne moom mooy asaxul asanid càllale gi gën a dëgër gën a wér ci mboolem càllale xadis nga xam ne doo fekk xadis bu dëgëre dëgëre dëgër ba mel nii moom mooy xadis bi mooy boo xadis boo xam ne imaamu Maalik moo ko solo mu jëlee ko ci Abdullah euh, ci Naafi' mu jële ko ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil a loolu moom moo tax euh, maanaam moom moom moom la wax moo tax borom xam-xam yi ba imaamul Bukhari nekkee imaamu hadith yi moo tax moo borom xam-xam yi jàpp wax jooju jël ko teg ko ca kaw donte am na ñeneen ñu wax leneen waaye imaamul Bukhari la wax moom ci biir xam xam hadith kenn du ko na naatable moo tax ñu jël waxam jooju yëkkati ko. teg ko ca kaw waaye nag xaqiqatan borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañu ban càllale moo gën a dëgër ci càllale yi rahmatullahi ala jami waaye lu ci ëpp lu ci yéemi mooy day jóge ci imaamu Maalik rahimahullah lu ci ëpp voilà mu ne sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu nee na moom nee na kaana nekkoon na ar-rijaalu jigéen góor ñi wan nisaa ak jigéen ñi yatawadda'una doon nañ jàppoo fii zamani rasulillahi ci jamonoy ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji day wane ne maanaam ngir ne benn mooy ne euh, mu ne jami'an mboolem seen dañuy jàppandoo mu ne jami'an mboolem seen maanaam loolu benn bokk na ci liñ ciy jàngee benn moom mooy ne euh, wax ji buñ ko delloowee ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa mooy ne kon loolu aw lay la Euh, bu ñu nee bu ab saxaaba nee nangam jamono yeneen bi lu leen daan def sallallahu alayhi wasallam loolu li muy tekki même bu dee mawquf la day yor hukmu maanaam lu ñu wàcce la day yor àtte lu ñu yëkkati donte nag xadiis bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mi ngi doon fekkee wax ji ndax lan parce lu tax parce que moom li mu wax ne ba pare daan ne jamono yeneen bi de ñun daan nañ def nangam sallallahu alayhi wasallam loolu li muy tekki mooy yeneen bi fekke woon na ko parce que su dul woon loolu tudd gi muy tudd naan jamono yeneen bi doon na demee noonu sallallahu alayhi wasallam kon du am njariñ maanaam loolu moom moo tax day yor xukmu rafa kon xadis bi da ci bokk ñaareel bi ci des moom mooy xew-xew bii jamono lii parce que am na ci euh, riwaaya boo xamante ne euh, bu al-Xatib euh, ak ibn ibn ibn Hibbaan rahmatullahi alayhi nga xam ne dañuy wax ne yeneen moom da leen doon gis ne leen doon gis ñoom ñuy doo parce que dañuy wax naan parce que xam nga wax bi tamit dafa lënt maanaam na ñoom dañ doon jàppatoo góor ñi jigéen ñi maanaam mu mel ne xeetu pëccëxoo nga am góor ñi dañu nekk jigéen ñi ñuy jàppandoo ñoom ñëpp ba pare ci benn ndab ñoom ñëpp ñuy jàppandoo kon li nga xamante ne moom moo tax boroom xam yi wuute lool rahmatullah alayhi maanaam ngir lënt lënt gi parce que góor ñi jigéen ñi jaxasoo gu gu jaaduwut loolu warta am ci seen te bu ñuy jàppandoo ci benn ndab kii di tibb kii di tibb ñoom ñëpp ñuy tibbandoo loolu day lënt moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wutal ko nag ay ay ay ay ay lay yu bari bokk na ci lay yi ñu indi moom mooy ne loola laataa ñuy maanaam laataa ayatul xijaab di wàcc la maanaam kiiraay yi ne góor ñi jigéen ñi kat dañoo war di am benn distance bu war a dox seen diggante loolu benn la waaye wax jooju defe naa nekk li nga xam ne xaqiqatan boo bokk na ci lay yi gën a dëgër nag waaye ba tey insha allah dinañ gis ni amaan na leneen la beneen bi ci def li nga xamante ne moom la ko layee bokk na ci ñoom li ñu koy layee mooy dañuy wax ne euh, euh, ku nekk ci sa kër la maanaam mooy góor ñi jigéen ñi maanaam c'est-à-dire tey man ak sama waa kër ñun góor ñi jigéen ñi ñi nga xamante ne ay maxaarim lañ maanaam xaraamal tuñ wala bokk ay soxna samay soxna lañ bokk wala yu mel noonu mën nañoo jàppandoo maanaam ci benn ndab loolu amul jamono yeneen ci sax ñun ñëpp daan nañ jëfandoo noonu maanaam mu as askanale mbir mi noonu loolu bokk na ci la ñuy gën a dëgër waaye ba tey riwaayo bi ma la tuddal léegi dafay dàq mbir mi mooy ne ndax dañ ko gis daf leen di doon gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne fa góor ñeeg jigéen ñi teg ñu jël ndab yi ñuy ñuy ñuy ñuy jàppoo doo kii di dugal loxo jàpp kii di dugal mooy wane ni kon mbir mi ci espace public la xewee loolu de loolu da koy dàq maanaam day dàq ne xew-xew bi loolu la moo tax lënt-lënt boobu loolu yëkkatiwu ko firi firi ko noonu rek yëkkatiwu ko amaan na li nga xamante ne moom mooy lay wi mooy ne. Euh, loolu dafay am mais ci normalité cadre normalité mooy lan mooy ne góor ñi ak jigéen ñi mën nañoo jàppandoo ci benn ndab waaye ñi nga xamante ne maanaam dañuy mooy maanaam mooy ndab li day nekk nii wala mu nekk ndab lu mag ñu jàpp kii di jàpp fi kii di jàpp ku nekk di dugal loxo ñii di waa waaye ñu nekk ñoo xam ne loxo yi dañ ciy daje ba ñuy laalante te fekk dañoo xaraamante maanaam loolu du am bokk na ci liñ ci xamee tamit moom mooy ne Euh, góor ñi ak jigéen ñi bokk benn jotaay bu ñu ne loolu xaraamul maanaam comme ni nga xamante ne parce que mais nag mais nag du loo xamante ne lu ñuy woyofal la ci anam goo xamante ne dañuy dend dend gu gu bëri gu rëy wala maanaam toog toogin woo xamante ne dañuy jegantoo lool ndax juma yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul woon barrière bu ñu doon def ci diggante góor ñi ak jigéen ñi góor ñi la ñuy def ñu sàppe bu ñu paree jigéen xale yi sàppe ci ginnaaw bu ñu paree jigéen ñi sàppe ci ginnaaw te doonu am benn barrière ni ki noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom góor ñi jigéen ñi daan maanaam jigéen ñi daan nañu ñëw léeg-léeg te bu ñu amee aajo ñëw ci biir ñëw wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen ak yeneen comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul ilm loolu daan na am maanaam mbir mi tamit léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam bu ñu demee nag bu fitna ñëw maa nga xam ne jigéen ñi du ñu sàmmoonteeg lu baree bari góor ñi tamit noonu du ñu sàmmoon sàmmoonteeg lu baree bari bu boobaa loolu moo indi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di teg yenn garde-fou yi ngir bañ nit ñi maanaam fitna ja ñëw et que nit ñi jaxasoo yenn jaxasoo yi te loolu mooy li yelloo comme ni nga xam ne loolu la sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha waxoon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke woon lii bu fekke woon lii kon mbir mi ni muy demee nii kon Euh, dina dina wax ne jigéen ñi bu ñu ñëwati ci jàkka ji waaye subhaanallah ànd ak ne moom yenente bi sallallahu alayhi bu leen tere jigéen ñi di ñëw ci jàkka ndax moom ci boppam mboolem julli yi mboolem julli ba ci gée ak fajar jigéen ñi dañ daan teew ci kanamu ci ci ci jumaa ji te amul woon barrière bu daan am amul woon rideau bu ñu daan teg naan góor ñi nañ taxaw nekk fii jigéen ñi nekk fee ñu def rideau amul woon en kon ñu xam ci ne Euh, mbir mi dafa nekk loo xamante ne dafa am rek lu mu laaj maanaam mooy feek mbir mi mu ngi nekk ci normalité ku nekk di moytandiku bi laalante bee ki moo tax bi mu yenente bi sallallahu bi muy jaayanteeg jigéen ñi ñoom ñëpp ñëw nañ toog ci wetam mu waxtaan ak ñoom waaye nag laalante wuñu laalante wuñu moo tax bi ñuy jaayante sax dafa jël loxo dugal ko ci ndab li ñoom jigéen ñi jël seen loxo dugal ko ci ndab li ngir ñu jaayante waaye mais maanaam mais yooyu maanaam garde-fou yooyu maanaam ne mënoon nañ normal di di di wax di ñuy déggante et cetera yooyu yëpp amul maanaam luy leeral ne loolu dafa xaram amul loolu moom euh, waaye nag jar nay moytu ndiku te condition yi nga xamante ne moom la ñuy nekkee day tax ñu war a mën a indi yenn mbir comme tey bu dee góor yi nu leen neex la ñuy soloo bu leen neexee ñu sol euh, euh, kii affaire bi di yem fii ah waaw bëri ah voilà nga xamante ne dañuy wane seen doole yi ak yi nga xamante ne dañuy sol yi nga xamante ne euh, seen mole yi wala wala wala wala jiir seere wala yu mel noonu nga xamante ne wala mu ñu wàcc ko ba mu ba xaw a jege uum bi maanaam wàcc ko kii maanaam wala boobu ñu wàccee seen bi bi gën a garaaw mooy wàcce tubéy bi wàcce ko wàcce ko ba mu gën a suufe ak yu mel noonu yooyu ak yeneen yu mel noonu yooyu bu dee am nag jar mooy moytu ko ñoom ñaar ñooy ñuy bañ di gisee loolu moom mooy tax li nga xamante ne mooy li sayyidatu Fatima waxoon radiyallahu anha ne li gën ci jigéen euh, mooy ji góor ñi bañ koo gis mu bañ a gis góor ñi loolu mooy li gën ci jigéen mu bañ a gis góor ñi góor bañ koo gis waaye loolu tamit du rek ne dañ koy joyal ci anam góor lu ñu joyal ndax tey fi mu toll bu ñu xoolee ñi nga xamante ne tey xam nga bu fekkente ne suñ jamono ji tey boo nee loolu dinañ ko gis insha allah ci buntu ja ci buntu juma incha allah ak bu julli mbooloo yeeg yu mel noonu mais imaginer tey suñ jamono ji nga ni jigéen ji ah yow de bul dem ci jàkka ji waaye nga ni ko demal école demal marché demal fee demal fële waaye ne ko jàkka ji moom bul ca dem maanaam loolu yaduwul maanaam alors que bu dee julli ci ci bu dee julli ci biir jàkka ji te loolu jarul sax laaj ko jigéen ñu bari dinañ la ko wax ne bu fekkente dañoo julli ci jumaa ji wala ci jàkka ji ni seen xol di teewee. loolu moom muy ëpp doole bu ndey bu ñoom bu jullee ñoom kese kon ñu gis ne loolu noonu ñoom kon te mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi moo tax même yi naan la dañ koo sit ci biir julli bu fekkente ne dalay permettre sa xol gën a teewlu waxuñu yiñ tere ci julli de yiñ sit bu dee day tax ba sa xol di gën a teewlu bu boobaa day daal di wëlbati ku nekk lu ñu sopp ci yow waxuma laa nag li nga xamante ne moom yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moo doon wax def leen nii sahaaba yi radiyallahu anhum doon ko def maanaam kon ñu gis ne loolu maanaam du du loo xamante ne lu dëgg xaqiqatan lu ay la voilà loolu moom dafa ak tamit teew jotaayu xam-xam imaginer ñu ne jigéen ñi bu leen teew jotaayu xam-xam parce que ay góor ñoo fa nekk te pourtant moom ci boppam jëpp jigéen jooju moom ngay wax ne ko demal école moom ngay wax ne ko demal marché moom ngay wax ne foofu góor ñi duñ ko neexana mais c'est-à-dire que li nga xam ne moom la ñu war a jàngal jigéen ñi mooy rek mais bu ñu bu ñu parfumé wu bu ñu génn bu ñu bu ñu nekk seen jëkkër ak yooyu mën nañoo parfumé waaye bu ñu génn lu ñu parfumé wu bu ñu ko def bu ñu def yeneen ak yeneen toilette bu metti gi nañ ko wàññi maanaam bu ñu génn ñu ñu sol rek li nga xamante ne moom mooy tax ñu normal bu ñu paree ci loolu mën nañu dund ci société bi normalement loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu. dégg nga euh, loolu beneen bi nga xam ne moom moo tax imaam al-Bukhari indi ko moom mooy ne jàppondoo maanaam mooy wudu rajuli ma imra'atihi maanaam jàppoondu góor gi ak ànd ak ak soxnaam maanaam nga gis ne buy ànd ak soxnaam jàppondoo loola mën naa ne mooy lan ndax góor ñi jigéen ñi dañ doon jàppondoo dañ doon jàppoondoo ci comme ni nga xamante ne noonu la ko noonu lañ ko leerale léegi wallahi alhamdu wal na Euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaatu ko ni ki noonu imaamu Muslim rahimahullah indiwu ko hadith bi dafa bokk ci yi nga xam ne imam al-Bukhari rek moo ko indi imaamu Muslim indiwu ko te waxoon nañ la ne am na quatre-vingt-un hadith yu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu boo xamante ne imam al da ko indi te indiwu ko bii ci hadith yooyu la bokk hadith bi imaamu Malik moo ko solo ci bu solo na ko ci Muwatta comme ni nga xam ne noonu la ko jëlee ci moom moom ci yoonu Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahmatullahi alayhi hadith numéro 48 kon la ko imam al-Bukhari imam Malik rahimahullahu solowee imam Abu Dawud solo na ko hadith numéro 79 ak 80 imam an-Nasa'i solo solo ko ci hadith numéro 71 ak 342 imam Ibn Majah solo ko ci hadith numéro 381 imam Ahmad ibn Hanbal solo ci hadith numéro quatre mille quatre cent quatre vingt dix neuf kon ci waa ashaabu kutubu sitta imaamu Muslim ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ma ñoom ñaar solowul rahmallahu al-jamii mu ne baabu buntu sabbin nabi sotti yenente bi sallallahu alayhi wa wadu aw ndox ja njàppam alal mughma alayhi ala ci kaw al mughma këñ nga xam ne ak xëm dal na ko alayhi ci kaw maanaam ak xëm euh, ndax euh, al ghash gisoon nañ ko man man baabu man laa yaral wudu'a illa min al ghash al muthqil ñu ngi koy fàttali gisoon nañ ko buntu ki nga xam ne gisul ne war nañoo jàpp lu dul bu ak fàddu xel tare gisoon nañ suñ jotaay bi weesoo yaakaar na suñu jotaay bii lu weesu la wala ba ko jiitu ah, kon voilà ba ko jiitu la kon loolu moom mooy su fekkente nit ki xelam dafa fàddu xel mu fàddu nag ak xam wuti nañ ah, ngir ne xam xam ah, moom day moo gën a tar moo gën a tar xel mu fàddu mooy perte de perte conscience loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne wuute na tamit ak ndof ngir ne ndof day yóbbu xel mi complètement ndof voilà euh, alors que xam euh, day fàddul xel mi da koy fàddul amma li nga xam ne ndax ndof nit ki bu yeewoo tamit day continuer maanaam bu muy nelaw ak mu yeewu ñoo ci yem maanaam xel mi ci boppam moo yëkkati ko amma li nga xamante ne moom mooy euh, euh, nelaw nelaw day muur xel nelaw day muur xel kon yooyu wuute nañ waaye fii nag muy leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa sotti ndoxum jàppam maanaam nga gis ni bu ñu xoolee ndoxum jàpp ci jëmmi boppam dafa am comme ñu ko doon waxee barke bu ci nekk boo xamante ne nekkul ci benn ndox maanaam nit ki bu xësee ba jàpp ci benn ndox ndox moomu li ci def dafa am barke bu ci ne boo xamante ne nekkul ci yeneen ndox yi ngir ngir jaamu yàlla gu mag yi xam ne moo nekk ci njàpp loolu euh, moom lay leeral fii maanaam di wax tamit ne ndefitu njàpp ba tey maanaam amul dara lu ci ay comme li nga xamante ne noonu euh, lañ ko gise woon insha allah mu ne qaala haddathana Abul Walid te moom Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili rahimahullah tamit at-Tayalisi Walid at-Tayalisi al-Basri rahimahullahu ta'ala kon waa Basra la euh, abul moom mi ngi génn àdduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, moom Abul Walid at-Tayalisi rahimahullahu taala imaam al-Bukhari maa ngi ci sëriñu parce que imaam al-Bukhari waxoon nañ la ne ñaari Tayalisi Abu Dawud a tayalisi ak Abul Walid a tayalisi rahmatullahi alayhi moom mu ne euh, moom imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud ñoo solo ci moom directement waaye ñu ci def solo wuñ ci moom euh, directement waaye solo nañ ci moom maanaam ay hadith waaye ci intermédiaire moom mu ne qaala haddathana Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin ci xam-xamu xadis bi Abu Bistam mi ngi génne àdduna 86 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 160 ane ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadiisam mu ne an muhammad ibnul munkadir bi imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala muy muhammad ibnul munkadir ibnu abdullah ibnul hadir ibnu abdul uzza ibnu amir ibnul haris addi Abu Bakr wala boog Abu Abdullah at-Taymi al-Madani rahimahullahu ta'ala al-Qurashi at-Taymi al-Madani rahimahullahu ta'ala ndax moom askanam mi ngi yéeg ba ci Taymu ibnu Murra maanaam Murra bi maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, moom muy kon Abu Abdullah wala Abu Bakr at-Taymi mi ngi rahimahullah mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon imam waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam nga xamante ne imam la bu mag bari woon daan jooy ngir ragal yàlla ngir di delluwaat ci yàlla tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala moom loolu daanaka ñi ko melale yëpp melale nañ ko ci ne maanaam ci sangu ñi daan jàng alquran yi la bokk ba pare bari woon na lu mu daan jooy ngir ragal yàlla ak maanaam diggante ba boromam subhaanahu wa ta'ala suy jàng xadiis tamit noonu lay def maanaam du arrêté di jooy ngir fonk gi mu fonk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yu daan tudd turu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam arrêté di jooy ngir ne doonu woon mën a téye rangoon loolu rahimahullahu taala noonu la meloon mu nekkoon kilifa gu mag bëri nag lu bëri lu mu soloo ci Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu euh, moo tax maanaam xadiis bi mooy maanaam te euh, ah, moom moom euh, Shu'ba daf daan déglu ci moom lu bare bare bare di jëlee ci moom ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu moom tamit mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa jaabiran boo xam ne xadis bi ci rubaiyat yi la bokk maanaam mooy diggante imam al-Bukhari ak yeneen ci saa sam ñeenti nit rek ci wax maanaam mu ne kon te waa waa waa waa waa waa Basra mooy ñaar ñi waa Madina nekk ñaar ñi mooy naa qaala nee na sami'tu dégg naa jaabiran mooy sayyidna Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ah, ibn Salabata ibn Ka'b al-Xazraji al ansaari al-Xazraji radiyallahu ta'ala anhu mooy Jaabir ibn Abdullah al-Ansaari saxaaba bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu mooy Abu Abdullah di Abu Abdurrahman tamit dañ ko koy wax di Abu Muhammad tamit dañ ko koy wax al-Madani mi ngi génn mi ngi génn euh, adduna sixième année gin laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñetti at. laata nubuwa gi laata risaala bi plutôt maanaam ñetti at laata risaala bi ci la gane àdduna soixante-dix-huit ans tiim année ginnaaw gàddaay yéen sa ci la génn àdduna kon moom gudd na fan ah waaw gudd na fan dégg euh, moom bokk na tamit ci muksiruna yi mooy ñu ëpp ñi nga xam ne soloo nañ xadiis ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne liñ soloo ci xadiis ëpp na mille moom mille cinq cent quarante xadiis soloo na ko imam al-Bukhari ak imam Muslim ci cinquante-huit xadiis imam al-Bukhari wéetoo ci vingt six xadis imam Muslim rahimahullah wéetoo ci cent vingt six ci moom maanaam nga xam ne imam kon nga gis boo xoolee sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu imam al-Bukhari quatre vingt la wéetoo du dëgg imam ci moom waaye ki imam al-Bukhari wéetoo ci vingt six imam Muslim wéetoo ci cent vingt six maanaam nga gis ne ëppale na ko téeméeri xadis euh, ci <laughs> ci ci moom nga ne ci muy eh, sina Jaabir ibn Abdullah eh, ibn Abdullah ibn Amr Haram radiyallahu ta'ala moom la waajuram génnoon àdduna ci xare Uhud moo nekkoon chef rumaat yi moom la yonent bi tegoon foofu buñ ko biñ moyee ndigalam ci la eh, ci la ci ci la yéefiru Makka yi ñëwee jël dessus bi rey ci ñu bare bare bare rey ci soixante te ñoom moom ci la bokkoon maanaam mooy euh, euh, Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu euh, moom kon imam moom sayyidina Jaabir tam radiyallahu ta'ala maanaam aljamaa ñoom solo nañ ay hadiisam wa ashaabu kutubu sitta yaqulu mu ne jaa dikk na rasulullahi ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallama ya'uduni mu dima seet si wa ana fekk man maridun maa ngi feebar laa aqilu am tuma sama xel maanaam nga gis ne kon mooy euh, dafa nekkoon koo xam ne dafa àndatul ak xelam tekkiwul ne euh, dafa yegg ci ndox waaye li muy tekki mooy ne dafa perte conscience mooy dafa xëm maanaam kon loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jànge itam moom mooy seeti yeneen seeti ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu feebar seeti fee ku feebar lool dafa bokk ci jikko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare ne bokk ci xaq yi nga xamante ne moom la jullit yoreel moroomam maanaam loolu tamit nekk jaamu yàlla gu rëy rëy rëy rëy mu ne kon nag moom seet si na euh, moom seet na ma moo tax moom mu seeti ma fekk man damaa feebar euh, te euh, ba àndatuma sama xel mu ne fatawadda a yenent mu daal di jàpp moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye ba mu jàppoo mu ne wa sabba mu daal di sotti alayya ci man min wudu'ihi ci ndoxu njàppam maanaam fa aqaltu ma daal di fa aqaltu rek ma daal di yëg commencé yëg fa aqaltu mooy ma daal di commencé ma daal xel samam xel dellu si waat voilà mooy fa xel dellu si dégg nga kon loolu bokk na ci liñ ci xamee mooy njariñ gi ci nekk ci ndoxum jàpp ak barke bu rëy bi nga xam ne moom moo ci nekk ginnaaw barke bi nga xam ne moo nekk ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon bokk na ci tamit ne ndekete ndox jëmm ndox ndox kese dañ koy fajoo moo tax bokk na ci li ñuy wax ne day toj liggéey mooy ndox maanaam bokk na ci ndox ci jëmmi boppam day toj liggéey loolu moom moo tax nga gis ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, am na ñu ñu baree bari ñoo moo tax moo tax euh, saafara moo tax ñuy wax ne maanaam nga gis ne mu am ñu yëngu ci lasaraar xam nañ ko boo jëlee ndox sotti ci kawam maanaam saafara bi day day day toj toj maanaam ngir ne waaye loolu xaqiiqatan bu doon bu dee liggéey la moom c'est sûr bu dee ab liggéey la nga jël ndox sotti ci mooy day toj maanaam beneen bi ci des moom mooy euh, moo tax nga gis ñoo xamante ne bu ñuy lekk dañuy jël ndox daf ci ci <laughs> bu ñuy lekk ba pare leen joxee <laughs> ngir ndox day toj liggéey maanaam euh, kon euh, loolu hadith bi amaan na cosaan la ci loola maanaam cosaan la ci ngir ne maanaam feebar du leen li liggéey mais feebar maanaam saafarawoo fajoo ci ndoxum kefe loolu xéewal gu rëy la mu def cee nekk waaye beneen bi ci def mooy ne barke yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daari ci rek mu ne eh, mu ne fa qultu ma ne ya rasulallah e ndawal yàllale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne limanil miras liman ana kan la ñeel al mirasu maanaam donole innama li am ba des mooy yarisu nii daf may doon kalaalatun kalaala maanaam euh, mooy ñi may doon ni ñëpp kalaala lañ kalaala mi ngi jóge ci iklil iklil mooy euh, couronne mooy li wër bopp bi maanaam lu ñu teg ci bopp bi mu nekk couronne voilà moo tax yenente bi sallallahu alayhi ci turam bi mooy iklil al iklil dégg nga euh, moo tax léegi nag loolu kalaa kalaala li tax ñu koy wax kalaala moom mooy ne moom dañ koo wër maanaam ñu ko wër rek a fi nekk waaye amul ñu ko féete kaw amul ko féete suuf xam nga couronne couronne day day wërngal mais du am luy tegu ci kaw du am luy tegu ci suuf loolu tamit moom moo tax ñu naan leen kalaala maanaam kalaala mooy ñu ko wër rek a ci nekk mais amul ñu ko féete kaw amul ko féete suuf loolu mooy lan mooy amul papa yaay ak jëm ci kaw loolu amu ko ni ki noonu amul doom ñu ko féete suuf ñi am rek mooy ay frère ak i sœur loolu mooy kalaala voilà dégg nga loolu kon mu ne ba mu waxee loolu mu ne fa nazalat mu daal di wàcc ayatul fara'id aayay fara'id yi moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy lii farata ci ñu war koo doon maanaam doon ndono yi nga xam ne borom bi ci boppam moo ko rëddal boppam maanaam loolu moo tax ñu tuddee miraas li ñu moo tax ñu tuddee ko far far fara fara farida moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala ba mu ci paree daf ni faridatun min allah ab farata la boo xam ne yàlla moo ko tëral maanaam mooy lu yàlla dogal la moo ko teg te nii lu ko bindee amul dara ñu ci war a dindi loolu moom moo tax loolu dañ ciy xamee ne miraas tamit lu yàlla tëral la mooy a aaya bi wàcc nag mooy yuufikumullaahu fi awlaadikum uh, lizzakari mislu hazzil unsayayni ba aaya jeex maanaam kon loolu maanaam moom mooy li nga xamante ne uh, uh, subhaanallah yastaftuunaka ba lool bon plutôt yastaftuunaka fil qulillaahu yuftiikum fil kalaala aaya boobu la yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil kalaala loolu insha allah taala dana ñëw ci kitaabu tafsir aaya boobu moom mooy aaya bi nga xam ne moom moo wàccoon lool bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy jàngee kam mooy ne nit la ko soxal maam li nga xam ne bu gisee ni ah moom day xëy na yegg na ci. Eh, yenn at yi wala bokk yegg na ci luy wane ni amaan na ak faat faatu maanaam génn àdduna dafa gën a feddaliku ci moom maanaam mu def testament day gën a feddaliku ci moom loolu bokk na ci liñ ci xam waaye tëriwul ne testament maanaam def testament loolu sunna la boo xam ne dañ koo gàddaay daanaka sunna bu dee la yàlla na yàlla yërëm ku ko fay ku ko ku ko dekkal mooy lan mooy ne chaque deux jours nga bind sa testament chaque deux jours nga bind sa testament voilà maanaam bu amee lu changé bien sûr ci say ci say am am ci say bor ci say yeneen ak yeneen ak yu mel noonu nga bind ko ba pare nga fanaanoo ak moom maanaam day nekk fi ngay waaye bu dee jamono ji daanaka soxlawul fanaanoo waaye day soxla xëy na yeneen i moyens yuñ ko mën a xamee ak wala ñoo xam ne daal en tout cas nit ñi dañ ko mën a xam ne kii lii la fi bàyyi comme testament waaye loolu moom mooy li nga xamante ne waaye nag loolu day nekk lu ñu sopp waaye sopp gi day nekk lu ñu feddaliku su fekkente nit ki dafa euh, dafa am comme masalan moom nga xam ne dafa dem ba feebar ba xam àndut lëg bu xelam maanaam nga xam ne day day nekk di xëm ñu koy sotti ndox mu yeewu maanaam nga nga xam nga ku xëm ko sottee ndox ñaare euh, day faral di yeewu voilà loolu maanaam tamit moom bokk na ci liñ ci euh, jànge waaye ndox ci loolu ndox mu ñu jàppoo bokk na ci li gën a feddali maanaam ndox mu ñu jàppoo comme niñ la ko waxee woon maanaam indi gi muy indi ci nit ki ak comme ni ñu ñëwee ñëw na ci hadith sayyidina Ali karramallahu wajhahu bu nekk ci sunan imam an-Nasa'i rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ci suñu jotaay yi weesu hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro 4577 an cinq mille six cent soixante-seize six mille sept cent vingt-trois six mille sept cent quarante-trois ak sept mille trois cent neuf imaamu Muslim indi na ko ci ñeenti yoon ci hadis numéro mille six cent seize imaam euh, Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadis numéro deux mille huit cent quatre-vingt-six imaam at-Tirmidhi indi ko hadis numéro deux mille quatre-vingt-seize deux mille quatre-vingt-dix-sept ak 3015 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 138 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 2728 imam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 14186 ak 14298 kon xadis bi dañu rawaahul jamaa maam axrajahul jamaa ñu bari maanaam mbooloo mi solo nañu xadis bi moo tax bu ñu xoolee axrajahu ak axraja lahu ak axraja anhu ñett yooyu duñu benn ah gënañ axrajahu wala rawaahu mooy soloo nañ xadis bi axraja anhu mooy wala rawaa anhu mooy soloo na ci moom directement axraja lahu wala wala rawaa lahu mooy soloo na ci moom ak intermédiaire danga kon loolu moom mooy euh, buntu boobu mu ne euh, euh, buntu bi ci tegu dafa bëri ay xadis xaw ma nag ba xam dañ dañ koy gis wala dañu bàyyi bu beneen yoon baax aywa euh, kon mu ne baabul ghusli wal wa fil mixdabi wal qadahi wal xashabi wal xijaarati mu ne baabul ghusli buntu cangaay maanaam cangaay sangu wal wudu'i ak njàpp maanaam mooy ne fii imaam al-Bukhari Euh, ci yeneen bunt yëpp da ngay gis dafa def la wax rek wudu wudu wadu wudu wadu wudu ah fii mu doog indi waatu wàllu rusul njàpp maanaam cangaay maanaam ngir wax la ne la lii atte yi nga xamante ne moom lañ la doon wax boobu ba léegi ci njàpp mook cangaay ñoo ko bokk atte yi njàpp ak cangaay yiñ la doon wax yëpp ba léegi fii ñoom ñoo ko bokk euh, mu ne baabu buntu al ghusl cangaay wal wudu ak ak ak ak fil mixdab ci ci ci paan maanaam paan ndax mixdab dañ koy wax paan mooy ndab lu xam ne day day day day day yaat comme paan im mel waaye tamit léeg-léeg ñu wax ko fekk siwo lañ ci jublu wala lu ko jege maanaam en tout cas lépp lu yor forme boobu mu ne euh, wal qadaxi qadax moom mooy euh, këll këll waaye dañ koy wax këll ni comme lu deme ne ca leget wala yu mel noonu waaye tamit bu fekkente ne bopp bi dafa dafa dafa dafa sew loolu tamit dañ koy wax kada wal xasa bi xasa bi moom mooy bant lépp loo xamante ne euh, bant lañ ko defaree maanaam ngir ne gis nga dafa tudd bële maanaam mooy bu dee dafa yaatu wala boog mu sew ba pare daal di tudd li nga xamante ne moom mooy xasab maanaam mooy bant bi moom mooy li nga xamante ne mooy cosaan bi mu ne wal xijaara fi ak xeer moom mooy lu ñu defaree comme xeer mooy lu deme ne ndaa wala njaq yooyu nga xamante ne xeer lañ koy defaree yooyu yëpp nag imaam al-Bukhari kon rahimahullahu taala li mu jublu ci bunt bi mooy daf laa bëgg a wax ne la njàpp moom yëpp nuru maanaam njàpp ak càngaayal farata ci daf lépp lañ ko mën a defee waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na ci ñoom ñuy sib maanaam ñuy sib comme lenn ci Hanafi yi rahmatullah alayhim ñu sib euh, ngay jàppoo wala ngay sangoo Euh, ndoxum maanaam euh, ngay sangoo euh, weñ weñ bu ñuul maanaam ndab loo xam ne weñ bu ñuul la amma li nga xamante ne moom dafa xaraam mooy ndabal or ak ndabal xaalis comme li nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko waxe la maanaam mooy di jëfandikoo ndabal or ak ndabal xaalis loolu dafa xaraam ci jullit voilà dafa xaraam ci jullit ngir ne yeneen bi ndax xadis yi nga xamante ne ñoom bu xadis Hudayfa sayyidina Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma ak xadis sayyidatuna sayyidatuna nga xam ne ñaar yëpp insha allahu taala dinañ leen bi sallallahu ci tere ak di tëkku ñi nga xamante ne ñoom ñooy uh, lekkee ak di naane ci ndabal or ak ndabal xaalis maanaam te loolu mu ne loolu pour yéeféer yi la fii ci àdduna waaye yéen yéenu jullit ñi ngeen moo yéena ko moom àllaxira innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah voilà ak alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wa wal fidda fa ka annama fa innama yujarjiru fi batnihi naar jahannam ki nga xam ne mooy naanee ci ndabal or ak ndabal xaalis li muy naan bu ko dugalee ci biir bi maanaam day box boxi maanaam tàkk tàkk tàkk safara ba mu nar a dugg rek moo nekk di box boxi ci biiram maanaam mooy gurgur buy naan mu naan gur gur gur gur di dugg noonu lay defee noonu lay nekke biir safara tàkk-tàkk safara bi di di di di def di def noonu ci biiram maanaam nga gis ne kon ndabal oor ak ndabal xaalis ñoom kon dañoo xaraama jëfandikoo ci jullit loolu ci kaw loolu lépp insha allah comme daañ ko gis robinet or robinet xaalis ay kuddu or kuddu xaalis yooyu yëpp dafa xaraam maanaam kon waaye su dut loola maanaam yi ci def yëpp dagan nañ su dut loola yi ci def yëpp dagan nañ euh, insha allahu taala ngir euh, daan ci gën a ñëw buñ ci yegsee maanaam lan mooy cause bi tax yooyu ñu te tere ko ci boobaa dinañ waxaale ci ndabal jamaa ndabal et cetera ak yu mel noonu inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa abdullahi ibn munir te moom mooy abdullahi ibn munir muy abu daqantam de abu abdurrahman al marwazi dañ koy xamit abu muhammad al-Marwazi an-Naysaburi ñu ko doon wax az-Zahid tamit ngir dëddu adduna gu mag gi nga xamante ne moom la dëddu adduna imam az-Zahabi rahimahullahu taala moom mi ngi koy melal ci Siyar A'lam an-Nubala mu ne al-imam al-qudwatu al-waliyyu al-hafizu al maanaam imam bi nga xamante ne moom imam la royukaay la waliyu yàlla la ba pare hafiz la ci maanaam hadith yi ba pare lay la argument yàlla la ci kaw maanaam muy euh, te bokk nag ci taabi'i taabi'i nekk ci siqaat yu mag yi rahimahullahu ta'ala euh, moo tax imam euh, maanaam kon Abdullah ibn Munir mii nag rahimahullahu ta'ala am na tamit ñu wax ibn Numayr Abdullah ibn Numayr dañ koy wax tamit waaye Abdullahi ibn Munir moo gën a siiw ci turam moom imam al-Bukhari solo na ci moom quatorze xadis directement imam Tirmidhi juróom benn xadis imam an-Nasa'i benn xadis waaye ñoom ñii rek ñoo solo ci ñoom ay xadis ñeneen ñi ci moom xadis maanaam kon imaam al-Bukhari imam at-Tirmidhi rek imam an-Nasa'i ñoo solo ci moom xadis yi imam euh, Muslim Abu Dawud euh, ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom solo ci moom ben xadis mu ne qaala haddathana Abdullah qaala nee na sami'a dégg na Abdullah ibn Bakr te moom Abdullah ibn Bakr ibn Habib as-Sahmi al-Baahili rahimahullahu ta'ala dàqam taram nekkoon Abu Wahb wala Abu Habib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala moom waa Baghdad la waa Basra la tamit rahimahullahu ta'ala moom kon Abdullah ibn Bakr mi ngi génn àdduna deux cent huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam mi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na xaddasanaa Humayd te moom mooy Humayd ibn Abi Hamid at-Tawil nga at-Tawil lañ ko al-Basri rahimahullahu taala waxoon nañ ne dañu wax at-Tawil waaye fekk du nit ku jool waaye dañ ko at-Tawil noonu maanaam loolu lu mata bàyyi xel la rahimahullahu taala Euh, dégg nga moom mi ngi moom Abu Ubayda mooy dàqantalam dañ koy wax tamit Abu Ubayd mi ngi génn àdduna cent quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom itam waa Basra la maanaam ñoom ñii waa Basra lañ kon ah ñoo solo xadis bi kon xadis bi euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo ñoom ñooy waa Basra ba mu def euh, ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Munir mooy sëriñu imam al bi nga xam ne moom waa Naysaabuur la euh, rahimahullahu taala te duggoon na Basra kon maanaam boobaa mën nañu wax ne waa Basra ñoo ko solo mu ne an Anas maanaam xadis bi kon dañuy gis ne ci rubaa'iyaat yi la bokk tamit ci xadis yi gën a gàtt la bokk na ñeent nit ñoo dox ci diggante imaam al-Bukhari ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu muy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam an-Najjari al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi Dhul Huznayni Abu Hamza moo nekkoon dàqantenam mu ngi e, génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi am nañu ne quatre-vingt-treizième bi sax moom mooy li gën a wér waa Madina waaye nekk tamit waa Basra ndax moom mooy ci mujj génn àdduna ci ci bas bas Basra radiyallahu ta'ala bokk tamit ci muksiruna yi tey moom gis nañ muksiruna yi daanaka ah. voilà ñi nga xam ne ñoom ñooy li ëpp lu ñu soloo xadis ci yent bi sallallahu alayhi ci juróom-ñaar ñoo ñi nga xam ne solo nañ lu ëpp ñaata junni xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala lu tolloog ñaari nit lu tolloog ñaari nit donc ok voilà lu tollook ñaari nit xaaral ah, lu tollook ñaar téeméeri euh, nit solo nañ ci wala ñaar téeméeri nit solo nañ ci moom xadiis hmm? ah, moom maanaam kon ñu bëree bëri ci taabi yi jàngee nañ ci moom radiyallahu ta'ala anhu ah, ci musnad Baqi ibn Makhlad solo am na ci moom deux mille moom lañu solo ci moom imam al-Bukhari ak imam Muslim bokk nañ indi cent quatre-vingts xadis ci moom imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts xadis imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis ci ay xadisam euh, comme niñ ko xamee moom waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ seen ay xadis kon ñoom ñëpp waa kutubu sitta solo nañ seen ay xadis ba mu def Abdullahi ibn Munir nga xam ne rahimahullah mooy sëriñu imam al-Bukhari mu ne qaala nee na Anas radiyallahu ta'ala anhu nee qaala mu ne hadarat teewoon na as-salaatu julli fa qaama mu daal taxaw man koo xamante ne kaana nekk na qariba daari ku jegeñ qariba daari ku jegeñ kër ilaa ahlihi ci njabootam wa baqiya euh, mu daal di des na qawmun aw nit maanaam ñi mu am ñu des fa utiya ñu indi rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi mixdabin ci maanaam ci luy luy maanaam luy nuroog paan maanaam ndab lu rëy waaye mu ne min xijaratin waaye xeer lañ ko defar waaye fiihi nekk na ca maa un am ndox fa faxura waaye mu tuuti woon lool al mixdabu paan bi xam nga paan ñun niñ ko xamee mooy këw waaye bii paanu xeer la paan la woo xam naa daanaka xeer la dégg nga euh, mu daal di mu daal ñëw euh, ndax euh, wala mixdab mën nañ koo wax tamit xeetu booli voilà comme ni booli di mel moo tax mën na rëy mën na tuuti mën na mën na njool mën na gàtt moo tax ñu ko wax mixdab voilà xeet day luroog maanaam day luroog ni paan def moo tax mën na mën na mel ni siwo tamit waaye lu ci ëpp day day day nekk loo xam te ne day yaatu day yaatu waaye day gàtt loolu mooy mixdab euh, dégg nga mu ne kon an waaye nag fa saxura mu tuuti lool kon al mixdab maanaam paan bi wala boog ñu ne bóoñ bi mu ne an yam suta ci mu mën a matale fii maanaam ci mu mën a euh, rek maanaam an fa saxura mu tuuti al mixdab bóoli ba wala paan ba an yam suta mu daal di dugal rek fii ci moom kaffahu baaraam maanaam tenqam bu mu ci dugalee ba tenqam nag fa tawadda mu daal di jàpp alqawmu nit ñi kulluhum ñoom ñëpp maanaam loolu tamit bokk ci kéemtaan yi nga xam ne moom la yonent bi def sallallahu alayhi wa nga xamante ne dafay jël loxoom dugal ko ci biir ndox mi ndox mi bëri di ful di ful maanaam loolu nag dañuy gis ne xorma bu mag bu mu am ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala moo ko waral ak teggin gu mag ngir ne munoon na jël rek munoon na def nii rek loxo yi ndox génn waaye defut loolu dafa wax nañ ko indil ndox ba pare mu indil ko ndox ci à partir de ndox moom ci la génnee beneen ndox maanaam ngir teggin gu mu amal ci kanamu ci kanamu boromam subhaanahu wa taala loolu yëpp dafa bokk ci maanaam ci màggaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak tamit wane gi muy wane ak njaamam waaye tamit tamit ak xéewal gu mag yi nga xamante ne moom la ko borom ni subhaanahu wa taala defal xul naa waxoon nañ ñu ne ko kam kuntum ñaata ngeen doonoon xaala mu ne samaaniina juróom ñett fukk wa ziyaada ak dool ak lu doole maanaam mooy quatre-vingts gis nga kon gis nañ ni riwaayé bi à peu près quatre-vingts ci lañ toll moore lu tax nag parce que xew-xew yi dañoo wuute dégg xew-xew yi dañoo wuute moo tax muy am ay riwaayaat yu bari euh, kon li nga xamante ne moo tax imaam al yi indi ko moom mooy euh, xeetu ndax bi nga xamante ne moom la la jàppoo imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina indiwaat xadis xadis numéro cent neuf indi woon na ko xadis numéro cent soixante-neuf xadis bu mel nii la te dina ko indiwaat xadis numéro deux cents indi na xadis euh, euh, insha allahu taala gisoon nañu taxrij bi ci euh, banca tollee walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn al te moom mooy al-Hamdani Abu Kurayb rahimahullah ah, mooy Muhammad ibn Ala ibn Kurayb al-Hamadani moom moo gën a fi moom tamit dañ koy wax Abu Kurayb al-Kufi maanaam waa Kufa la mi ngi génn àdduna deux cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ay xadiisam moom sëriñu waa ashaabu kutubu sitta directement la ñoom ñëpp seen sëriñ la maanaam comme ñoom ñëpp ñoo bokk solo wondo ci moom directement moom comme dafa bokk ci juróom-ñeent ñooñu nga xamante ne tuddoon nañu leen ne juróom-ñeenti ñooy borom juróom-ñeenti nga xam ne waa ashaabu kutubu sitta yëpp dañoo bokk soloondoo ci ñoom maanaam euh, imaam Abu Kurayb bi al-Hamdani al-Kufi rahimahullahu taala ci ñooñu la bokk mu ne qaala nee na haddathana Abu Usama te moom mooy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullah muy Abu Usama al-Kufi moom it waa Kufa rahimahullahu taala moom Hammad euh, ibn Usaama mi ngi génn àdduna comme ni imam al-Bukhari wax rahimahullahu taala ci Zul Qi'da deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk moom mi ngi am quatre-vingts ans maanaam juróom-ñett fukki at la am ci li ñu wax comme ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax mu ne xa mu ne an Burayd maanaam te moom mooy Burayd ibn Abdullah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anil jami' moom mooy Abu Burda al-Kufi moom it waa Kufa moom nga xamante ne sët ci kan ci euh, Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom itam euh, waa Kufa moom nag mi ngi génn adduna cent quarantième année yu teg ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom. Euh, tamit ci saxiix bi am na ci ay xadis yu bëri bëri mu ne an abi burdata moom tamit waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadisam comme euh, al imam abu usama moom it euh, muy Hammad ibn usaama euh, rahimahullahu taala moom tamit ay xadisam ñëw nañ ci kutubu sitta mu ne an abi burda muy al imam abu burda ibn abi musa al ash'ari radiyallahu taala an jami' moom mi ngi tudd al xaaris xaaris la tuddoo mais Abu Burda la gën a moom mooy dàqantalam moom mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu jëlee maamam muy Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu muy Abdullahi ibn Qays ibn Sulaym ibn mu gën a Abu Musa di dàqantalam radiyallahu ta'ala an-nabi di bu mag boobu génn àdduna quarante-deuxième année ginnaaw gàddaayu bi sallallahu alayhi wa Mm, wa sallam moom am na 163 hadith ci euh, moom 163 hadith lañ ko solo ci euh, musnad Baqi ibn Makhlad am na 49 hadith yoo xamante ne ñu ngi ci ñaari sahih yi imaam al-Bukhari imaam Muslim yëpp ñoo leen bokk solo ndox imaam al-Bukhari yi wéetoo ci 4 hadith imaam Muslim euh, solo 15 hadith yoo xamante ne daf ko wéetoo tamit te imaam al-Bukhari indiwu ko. maanaam mu ne moom sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anna an-nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da'aaw laaj na bi qadahin ci këll fii nga xam ne nekk na ci maa un ndox fa ghasala mu daa di raxas yadayhi loxom wa wajhahu ak fii ci moom wa majja mu daa di eh, buru bu mu daa di ferete buusu fii ci moom maanaam nga gis ne hadith bi eh, gisoon nañ ko gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu Euh, mu nekk mu allaq lu imam al-Bukhari def taaliq euh, gisoon nañ ko ci euh, kon xadis bi imam al-Bukhari ko indi woon na xadis numéro 187 indi na ko tamit xadis numéro 4328 imam Muslim xadis numéro 2497 la ko solo ci waa ak asxaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoo solo suñu xadis bi kon xadis bi dañ ci jàngee loolu maanaam dañ ci jàngee ne kon ndab yi mën naa wuute beneen bi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Ahmad ibn Yunus moom la imam mooy haddathana ibn Abdullah ibn Yunus ibn Abdullah ibn Qays at mooy Abu Abdullah al-Kufi al-Yarbu'i ta'ala moom wa Kufa la maanaam suñu xadis bee weesu gis nañ ni ñëpp waa Kufa lañ waa Kufa solo xadis boobu mooy ci fii tamit ci ah, sëriñ bu njëkk bi moom wa Kufa moom Abu Abdullah al-Yarbu'i moom Fudayl al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah wa radiya anhu moom mooy ki nga xam ne moom moo ko goreel mu nekkoon sëriñ bu mag a mag a nekk waliyu bu rëy euh, nekkoon borom sunna imaam al imaam euh, Ahmad ibn Hanbal moom daf ko daan tuddee Shaykhul Islam Euh, moom mooy cheikhul islam maanaam bu nag fa innahu cheikhul islam imam ahmad ibn hanbal moom la ko daan wax nekkoon na tamit koo xamante ne ku xamoon xadis euh, la mokkaloon ko nekkoon koo xam ne lu bari ku baree bari lu mu mokkal la euh, kon moom ahmad ibn yunus bii nag imam al bukhari ak imam muslim abu ak imam abu dawud ak imam ibn maaja ñoom ñoo soloo ci moom directement amma ñeneen ñi ci des ñoom dañoo solo ci moom ci ab intermédiaire euh, moom kon mi ngi génn ad mi ngi gane adduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salama maanaam mooy Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salama bi nga xam ne Abu Salama boobu Maymun la tudd moom dàqanta la mooy Abu Abdullah dañ ko wax tamit Abul Asbagh mi ngi génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom waa Madina la waaye ginnaaw gi nekk na Baghdad yi maanaam waa Madina la waaye dafa dem Baghdad maanaam kon loolu dañuy gis ne euh, lien bi mu am ak imam Ahmad ibn Yunus bii ni rahimahullah mooy ne ñoom Iraq ñoom ñaar ñëpp dëkkandoo dëkkoon nañ Iraq mu ne qaala haddathana Amr ibn Yahya te moom mooy al-Mazini moom gisoon nañ ko am abiihi baayam moom mooy Yahya ibn Umaara al-Mazini gisoon nañ ko mooy an Abdullah ibn Zayda mooy gisoon nañ ko mooy na Asim radiyallahu ta'ala ma annahu qaala nee na ataa dikk na Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa akhrajna ñu daal di génne la ko ñeel ko maa am ndox fii tawrin bu nekk ci cin min sufrin boo xamante ne sufr la maanaam mooy suuf moom lañ ko defaree maanaam day jaune ah moom lañ ko defaree kon maanaam ndax boo xamante ne euh, comme cuivre jaune la voilà cuivre jaune. maanaam moom lañ ko defaree loolu comme ñu gis ne ndab li mën naa nekk cin mën naa nekk marmite mën naa maanaam comme naan ay marmite kenn ci jàppoo kenn du nangam kenn du ci yooyu loolu moom teguwul ci dara maanaam euh, gis nga hadith bi bokk na ci li koy tegtale dégg nga mu ne kon fatawadda ah yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daal di ciy jàpp fa xasala mu daal di raxas wajhahu xar kanamam salaasan ñetti yoon wa yadayhi mu raxas tamit loxoom yi marratayni marratayni ñaar ñaar wa masaha mu masaha bi ra'si ci boppam fa aqbala mu daal di dëgmal bii ci moom wa bara mu daal di dummóoyu wa ghasala mu daal di raxas tam rijlayhi ñaari tànkam yi loolu xadis bi gisoon nañ ko tamit ci teqantal ci suñu jotaay yi weesu ak suñu jotaay bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana abul yaman te moom mooy al-Hakam ibn Nafi rahimahullahu ta'ala mooy abul yaman al-Bahrani rahimahullahu ta'ala al-Himsi euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am ñu ne deux cent vingt deuxième boobu mooy li gën a dëgër mu ngi gane àdduna cent trente huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari soloo na ci moom lu baree bare waaye ñeneen ñi ci def muy imaamu muslim imam ak borom sunan yi ñoom so rahmatullah alayhim solo wuñ ci moom directement waaye dañoo solo ñoom ñëpp ci intermédiaire am maanaam kon euh, moom mu ne an mu ne qaala axbarana Shu'ayb waxoon nañ la ne la Abul Yamaan an Shu'ayb an az-Zuhri maanaam nusxa la maanaam Shu'ayb an az-Zuhri nusxa la maanaam Abul Yamaan dafa so mooy al-Hakam an-Naafi' rahimahullah dafa solo ci moom lu bare bare bare mu ne moom Shu'ayb moom mooy mooy ibnu Abi Hamzata te mooy Diinaar mooy Shu'ayb ibnu Diinaar al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala mawlaahu Abu Bishr mooy dàqantalam al al al-Himsi Abu Bishr al-Himsi mi ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an zuhri mooy imam imam mag boobu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al ibn Zuhra mu bokk foofu yonent bi sallallahu alayhi wa ci wàllu yaayam Zuhrata di ibn Kilab di doomu Kilab doomu Murrata doomu Kaab doomu Luway doomu Xaalid nga xamante foofu la bokkee eh, tamit eh, maam ci wàllu baay ak yonent bi sallallahu alayhi wa Abu Bakar nekk dakantalam al az-Zuhri mi ngi génn gane àdduna cinquantième année ci li ñu wax wax nañ tamit ne soixante cinquante-huitième année la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna cent vingt-cinquième année imam az-Zuhri di amirul mu'minin di imam bu mag bi nga xamante ne kenn du laaj ay mbiram rahimahullahu ta'ala qaala nee na axbarani Ubaydullah ibnu Abdullahi te moom ibnu Utbata te moom mooy ibnu Mas'ud al-Hudhali rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Madani mooy faqih bu mag boobu nga xam ne tamit dañ ko wax al-a'ma silmaxa la woon bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha sab'a ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam jamono yeneen bi jamonoy taabi'i radiyallahu ta'ala anhum muy Abu Abdullah al-Madani nekkoon waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon dañuy gis ne buñ jëlee abul yaman moom Himsi la moom mu jëlee ci Shuayb moom mu nekk tamit Himsi moom mu jële ci az-Zuhri bi xam ne moom waa Madina la moom mu jëlee ci Ubaydullah ibn Utbata ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud moom mu nekk madani moom tamit comme imam az-Zuhri nga ne waa Madina la moom mi ngi gane moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaa yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne anna Aishata mooy sayyidatu Aishata ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ñu koy daxantala al-Humayra moom naka tam ñu ko daan wax a siddiqa as-siddiqatu bint siddiq ñu ko daan wax tamit at-tayyiba maanaam di ko wax tamit habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam di ko wax habibatul mustafa sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne mooy soppee yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam nekk koo xamante ne maanaam weex goo xamante ne dafa ànd ak xonq xonk bu ndaw ñun ndax ñu nan ko al-humayra doon moom moo tax euh, ñu koy moom muy euh, sayyidat Aisha bint Abubakar as-Siddiq ibn abi quhafata amir ibn amr ibn ka'b ibn sa'd ibn taym ibn murrata foofu la bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy maamam mooy at-taymi radiyallahu ta'ala at-taymiyya radiyallahu ta'ala anha al-qurashiyya nekkoon madi makka ni ko noon dëkk madinatul munawwara al-madaniyya ala sakin afdalus salatu wassalam mi ngi génn àdduna cinquante huitième année ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp li ñu solo xadis moom mooy sël jigéen bi bokk ci ñu ëpp li ñu solo xadis ci nga xam ne juróom-ñaar solo ñu solo lépp junni xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mi ngi solo deux mille deux cent dix comme ni ko imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala waxee euh, te cent soixante-quatorze xadis ci xadis yooyu muttafaqun alayhi la am na cinquante-quatre xadis yoo xamante ne euh, imam al-Bukhari daf ko wéetoo te imam muslim solowu am 69 yoo xam ne imam al-Bukhari imam muslim moo ko solo waaye imam al-Bukhari solowu ko rahmatullah al-jami' nga xam ne ci kutubu sitta euh, ñu maam ci kutubu sitta 60 300 ci euh, kut ci ci ci sahih ñaari sahih yi rek am na 306 hadith yu mu ci am maanaam ci ñaari sahih yi kese euh, moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nee na lamma ba nga xamante ne saqula diis na maanaam mooy diis na feebar gu na nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam feebar bi dal na ko dëgg mu diis wastadda te mu tar bi ci moom wajaawu ak métitam istazana dafa sàkku ndigal azwaajahu ay soxnaam fii ci an yu marrada ci ñu eh, maanaam yu marrad moom mooy eh, ñu toppatoo ak feebar ji mooy loolu ñu toppatoo ak feebar fii bayti ci sama néeg maanaam sama kër ma aaye maanaam te loolu euh, bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne euh, xaaj maanaam cërale bokk na ci li ñu maanaam cërale ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama moom da ko daan def maanaam ba mu mel ni farata ci moom te liñ xam mooy ne yenent bi sallallahu alayhi comme bi li borom bi subhaanahu wa ta'ala turji man tasha wa tu'i ilayka man tasha maanaam yow yaay yow yaay Euh, jël ku la neex jaay bàyyi ku la neex yabal ni ko noonu maanaam ba pare nga féetewoo ku la neex maanaam moom euh, xam nga séddale diggante soxna yi maanaam ay yi nga tolloole ko loolu farata la ci bu ma nee nekk maanaam mooy yéen a nekk dëkk bi ngeen bokk nekk et loolu farata la waaye bu dee ci yeneen bi sallallahu alayhi du farata voilà moom borom subhaanahu wa da ko may liberté bu totale ci mbir mi nu ko neex lay doxal ànd ak loolu musu ko def ànd ak loolu dafa mës a yemale soxnaam yi ay yi mës leen a tolloo la moo tax nag euh, beneen bi ci des bi nga xamante ne maanaam beneen bi ci des moom la ñuy xamee fii moom mooy ne kon laaj diñ laaj ndigal tekkiwul comme ni ko ñenn suraax yi di waxee ne faraka la ci yenente bi déedéet sallallahu alayhi wasallam waaye li muy tekki mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da koo tegoo woon loolu lay tekki moo tax jigéen ñi xamoon nañ ci moom loolu moo tax ñu ñëw laaj ko ne ko nag ah comme que sonn nga te métti na ñu ñi ngi lay laaj nga dem du féetéwu sayyidat Aisha radiyallahu anha bokk na ci liñ ci xame muy gënal lu mag lu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha amee maanaam ba tax jigéen ñi di ñoom ñu xam ne ah comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daal yaakaar nañ ni fii lay gën a amee jàmm fii lay gënee moo tax ñu dugal ko fa bokk na ci liñ ci xamee muy gënal lu mag li nga xamante ne moom la soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum na amee woon ba nga xamante ne ñoom nekkuñu ne ah non xam ay moom du ma ko bàyyee kenn déedéet loolu maanaam mooy gënal lu mag beneen bi ci def moom mooy bokk na liñ ciy xamee mooy ne jigéen ji su nangoo su fekkente ne dafa dafay sëy ci su ko neexee mu ne sama ay wala bokk benn partie ci sama ay man féetale naa ko sama loolu su neexee mu def ko. te loolu lii da koy wane beneen bi ci def mooy ne su fekkoonte ne kon mooy ne ay ayloo loo ndekete du loo xamante ne dañ naan par force nii rek lay demee maanaam mooy ne su fekkente ne bi ñuy takk soxna si moom ak jëkkër ji xëy na moom masalan bu dee comme xam nga am na ñoo xam ne comme femme d'affaires yi par exemple wala ñi nga xamante ne euh, dañoo seen jëkkër day tukki wala yu mel noonu ñu xam ne ñoom du ñu mën di ay ay ay ay loo wu tolloo maanaam loolu du yàq ci sëy bi dara ci contrat sëy bi dara loolu tamit bokk na ci liñ ci xame mu ne kon nag ba loola xewee dégg nga mu ne fa az fa azina mu daal di mu daal di kon jox ndigal nag lawoo ñeel ko maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa azin ñu daal di laaj ndigal bokk loo lawoo ñeel ko fa xaraja wala boog ñu jox ndigal yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa azin na maanaam ngir shadda boobu maanaam ñu jox ndigal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ne ko demal nga toog toogal kër sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moo tax fa moom mu daal di fay dem ngir maanaam fukki fan ak ñeent la moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha ne fukki fan ak ñeent yooyu nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw nekk sama néeg tamit maanaam aywa maanaam bi yenente bi di génn àdduna sallallahu alayhi wasallam ay wi bu wóoroon tamit buñ ko calculer woon mu normal it bés ba muy génn àdduna sama biir néeg la koy fekk maanaam kon radiyallahu anha loolu tamit nekk beneen ngëneel ci moom radiyallahu ta'ala anha maanaam mu daal di fa bañ ko joxee ndigal nag fa xaraja mu daal di génn moom yenente bi annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bayna rajulayni nekk ci diggante ñaari góor taxuttu muy euh, muy muy muy rëdd rijlaahu tànkami fil ardi ci suuf si maanaam mooy dox gi mënutoo woon a dox di yëkkati tànkam ndax xam ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu daan dox da daan yëkkati tànk bi euh, dafa daan yëkkati te it bu daan dox euh, fii li nekk ci ginnaaw tànk bi ndëgg fii ndëggu fii ci kaw daanul laal suuf si fii fii fii la fii la daan teg maanaam day mel ni ku koy samp moom lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la daan doxee te loolu moo tax dox bu gaaw la amoon parce que loolu ku koy def da ngay gis dox bu gaaw ngay am Euh, loolu tamit beneen bi ci des moom mooy ne léegi kon rëdd gi mu koy rëdd nag mooy ne vraiment dafa dafa dafa dafa dafa diisoon dafa métti woon ngir ne moom yeneen bi sallallahu alayhi bu daan feebar wala bu daan am feebar bu koy dal feebar bi ni muy méttee bokkut ak keneen nu muy méttee ci moom ngir maqaama bi mu amee bi kenn amul sallallahu ngir ne ñi gën a tarle nattu ñoom ñooy yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam topp ñi nga xamante ne ñoom ñoo tegu ci ñoom mu ne euh, moo tax fa moo tax mu daaj moo moo tax mu ne euh, mu génn kon mu nan nabi yent bi sallallahu alayhi wa sallam bayna rajulayni diggante ñaari góor taxut muy rëdd rijlaahu ñaari tànkam fir ardi ci suuf si bayna abbaasin diggante sayyidina abbas mu abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ibn abdul mu radiyallahu ta'ala anhu wa rajulin ak góor aaxar keneen nee na qaala ubaydullah te moom ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom mi nga xam ne moom moo solo xadis mu ne fa axbartu ma xabaare maanaam dafa tënk mbir ma xabaare Abdullah Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nee na fa qaala mu ne ko atadri ndax xam nga maanaam bi mu ko nettalee xadis bi li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha ne ko atadri ndax xam nga man man ana kan la ar-rajulu waaj al-axar keneen. qultu ma ne ko laa déedéet xaw ma ko xaala mu ne ko huwa kooku aliyun la mooy sayyidina aliyun radiyallahu anhu mu ne ko mais euh, fii nag mu am laaj laaj boo xamante ne mooy am mooy lu tax sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha tudd tudd sayyidina aliyun ànd ak ne xam na ne moom la radiyallahu anhu loolu nag euh, wax ji nga xamante ne moom la ñenn ñi di wax naan xëy na li mu jàppante woon moom la wala yu mel noonu wala mu ngir ne xam nga euh, bi ki kii amee bi euh, euh, hadithul ifk amee euh, bi ñu soxalee sayyidat Aisha radiyallahu anha sayyidna Ali bañ ko radiyallahu anhu bi ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam laajee xalaatam daf ni ko man li ma lay xelal mooy nga bàyyi ndax am na yeneen jigéen ñu fi nekk te maanaam ànd ak yow ni nga mel maanaam li mu ci li mu tekki mooy ne yow ni nga mel ak sa bi nga am tàlloo di am ay problème yoo xamante ne ay problème wu waaye ndaw si def na lii ndaw si day def maanaam problème yooyu yow taloo ko kon bàyyi ko moo gën loolu nag sayyidat Aisha radiyallahu anha xaqiqatan day maanaam loolu moo tax borom xam di wax ne neexu ko woon dëgg-dëgg te bon c'est normal parce que mën na ko bañ a neex mën nañu xam ne xëy na loolu du ko neex waaye dëgg dëgg nag xaqiqatan loolu du mooy raison bi raison bi mooy ne am na ci yeneen i riwaayaat yoo xamante ne yeneen i xadiis nga xam ne dañuy wax ne léegi léeg kenn ki al-Fadl la euh, euh, maanaam al-Fadl ibnu Abbas maanaam nga xam ne moom mooy magu Seydina Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhu nga xam ne ñoom ñaan ñu bokk ndey ak baay moo tax euh, yaayu Seydina Abdullah ibnu Abbas ñu naan ko Ummul Fadl radiyallahu anha maanaam kon ñu ne al-Fadl ñeneen ñi am na ci beneen beneen hadith tamit ñu nettali ko mu nekk Seydina Usaama ibnu Zayd radiyallahu anhu comme ñu xam ne kenn moo ci nekkoon ki nga xamante ne moom mooy ku constant nga xam te ne moom saa ne moom moo fi ne mooy Seydina Abbas radiyallahu anhu moo tax Seydina Aisha radiyallahu anha nettali ne na Abbas la ak beneen waay maanaam du ay mbiru iñaan wala soxorante wala bañante wala am ñagg-ñagg ngir bañ daw di bañ a tudd turu Seydina Ali karramallahu wajhahu abadan loolu Seydina Aisha radiyallahu ta'ala anha du doxalee noona loolu demewut noonu te loolu mooy li jaadu ci li nga xam ne moom mooy li ñu war a jàpp ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak rafet njort gu mag yi nga xam ne moom la ñu war a amee ci ñoom maanaam waruñoo def rek lu xew rek ñu ne eh, boo muy tuur nangama de ay kon day booba loola la maanaam loolu déedéet abadan maanaam nettali xew-xew boobu amul ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg a nettali xew-xew ci mbiru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare di ko tëb ngir loola loolu li ñu war a njort ci sayyidat Aisha radiyallahu anha ak màggaayam ak li ko yonent bi sallallahu alayhi ne moom sang maanaam moom mooy nekk day nekk soxnaam biir aljanna ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mu ko wax ak ngëneel lu màgg li mu am ba nga xamante ne bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam kan nga gën a bëgg ci nit ñi mu ne Aisha laa gën a bëgg radiyallahu anha ñu ne ko ci góor ñi mu ne baayam Abubakar radiyallahu anhu et ak ku ci tegu mu ne Omar ku ci tegu Ousmane ku ci tegu Ali maanaam yooyu yëpp radiyallahu ta'ala anil jami' yooyu yëpp dafa a tax ñu am njort bu rafet rafet ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ak ci sahaaba yenente bi rek sallallahu alayhi wa lu nu jooyal loolu moom moo tax mu ne léegi nag ne mu ne mu ne kon euh, mu ne wakaanat nekkoon na buy continuer nag xadis wakaanat nekkoon na Aisha sayyidat Aisha radiyallahu tu xaddisu daan nettali anna nabiyya naka yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam xaa eh, eh, eh, baadama gannaaw ba nga xam ne daxala dugg na baytahu ci néegam wastadda te mu taroon wajaahu wajaahu ak feebaram mu tar daf doon wax ne hariqu sotti leen alayya man min sab'i ci ñeent qirabin ak njaq lam lal boo xamante ne ubbeeguñu aw ki yetuhun na seenu kubéer maanaam ñetti njaq maanaam juróom-ñaari njaq ndox yoo xamante ne ubbeeguñ seen kubéer sotti leen ma ko dégg nga euh, maanaam loolu di kon day dellu ci waat ci li ñu doon wax ne ndox day faje maanaam ndox ci jëmmi boppam bu ñu génnee la fekkee yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo jëfandikoo ndox mi ndox rek ci jëmmi boppam da da cee maanaam moo tax nga gis léeg-léeg nit ki bu feebaree wala léeg-léeg mu tàng wala léeg-léeg mu mu xaw a ñàkk sawar wala yaram bi dee wala yu mel noonu nga gis ne bu xuppoo bu laalee ndox rek da daal di commencé ànd ak cawarte maanaam nga gis ne kon ndox rek moom ci jëmmi boppam wala ku xëm ñu ñu ko sottee ndox mu jóg ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ñu jotoon a wax ci hadith bële maanaam yooyu yëpp day leeral ne ndox beneen bi ci des moom mooy lii wane ne saafara li ci jublu moom mooy juróom-ñaar li mu wax juróom-ñaar maanaam loolu tamit benn bokk na ci liñ xamee mooy mooy barke bi nekk ci juróom te am na ci riwaaya bu ne juróom-ñaari ndox yu juge ci juróom-ñaari teen yu wuute maanaam yooyu yëpp euh, léegi nag lan mooy njariñal euh, maanaam ndax barke bi nekk ci juróom-ñaar xam nañ ko mooy bu njëkk bi moom mooy ne juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf bis yi nga xamante ne ñoom ñooy bisu yee ak bisu semaine bi juróom-ñaar la te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kaaba gi buñ koy wër juróom-ñaar yi wër-wër lañ koy lañ koy def safa ak marwa buñ koy dox juróom-ñaar lay doon ni ki noonu euh, baytul maamuur maanaam baytul maamuur juróom-ñaareelu asamaan la nekk mook sidratul muntaha te foofa ca wet ga foofu la borom subhanahu wa ta'ala indaha jannatul ma'wa ca wet ga fa la aljanna dëkkuwaay ga nekk naka noonu juróom-ñaar moom mooy juróom eh, eh, juróom-ñaari eh, étage yu àjjana yi naka noonu juróom-ñaaru dene yenn ci saa sam ne dañ koo dañ koo digal ci mu sujjóot ci juróom-ñaari yax ci juróom-ñaari yax moom mooy ñaar yi loxo yi fii ñaari óom ñaari tànk yi bu ko tegee ci di sujjóot ak jëbi maanaam jëbi ndax jëbi bakkan bi benn yax la mm-hmm. maanaam nga gis ne kon muy juróom-ñaari yax loolu yëpp maanaam ay ngëneel la yoo xamante ne juróom am na ko te loolu moom tamit nga xamante ne bi mu doon wax euh, euh, maanaam moo tax juróom njaq yooyu tamit barke la ak juróom-ñaari tàndarma yi nga xamante ne moom lay wax ne nañ ko maanaam yu euh, tàndarma Madina yi ku ko lekk boo xëyee maanaam duñ la mën a njabar maanaam nga gis ne kon secret juróom-ñaar bi dafay dellu ci war moo tax ñaan yi am na ci ñaan yu bari ak zikkar yu bari dañ naan la def ko juróom-ñaar beneen bi ci des mooy juróom-ñaar ab baat maanaam dafa dafa dafa tóol dafa tóol moom mooy impair ak te te tam loolu tey baax naa ko bunti sawara yi tamit juróom-ñaar la nekk noonu état bu sawara yi juróom-ñaar la euh, nga kon euh, juróom-ñaar dafa nekk loo xamante ne maanaam barke daf cee nekk. voilà barke def ci daf cee ne euh, loolu nag euh, am na yeneen yi ci des nga xam ne dégg naa euh, gars yi di wax xaw ma booy dem fan xaw ma set place moo lay yóbbu booy nangam yooyu moom wax caaxaan la loolu moom waxi caaxaan la dégg nga yoo xamante ne daanaka daanaka di ko di ko nettali sax dafa ruslu wala di ko wax daal daanaka vraiment boo ko déggee sax da ci ciy xaw a am gàcce daal da nga ciy xaw a waaw da ngay da ngay da booy dégg sax ñu koy wax maanaam tellement caricatural en fait loolu euh, maanaam <laughs> dégg nga waaw naan booy dese da ngay sangu ba lan ñu ne set mais loolu set boobu ak set juróom-ñaar du mel na set bee mooy mooy mooy mooy propre être propre du juróom-ñaar dégg kon loolu euh, ak yeneen ak yeneen maanaam waxi caaxaan yoo xamante ne. naan eh, kilifa yi juróom-ñaar mais bis bu nekk am kilifa bu génn àdduna amul at muy romb kilifa bu génn àdduna loolu wax ngeen ma ban at lañu romb ñu neen amul kenn ku ñu xam kilifa la génn génn àdduna loolu amul loolu moom wooyee waxi caaxaan la yoo xamante ne vraiment dafa rus lu daal vraiment de voilà c'est c'est le ridicule en fait voilà heureusement que le ridicule ne tue pas mais voilà dégg nga beneen amma li nga xamante ne nag moom mooy euh, fii li muy wax ne moom moo tax zikkar zikkar dara maanaam surtout ñaan yi nga xam ne moom la ñuy tëjee zikkar yi maanaam def ko lu tóol benn mooy bi gën a néew léeg-léeg sax dañuy wax ba ñett wala juróom wala juróom-ñaar voilà voilà wala boog mën na dem ba juróom-ñeent wala fukk ak benn ñaare ci fukk ak benn bi ci lay yem yooyu yëpp maanaam ci tóol yi yooyu yëpp ay ay mbóot la voilà yooyu yëpp ay mbóot la te lii da koy firndeel beneen bi ci def mooy day firndeel lim am solo gi mu am solo lim yi am solo gi nga xamante ne moom la am solo ci jaamu yàlla yi ak ci mbiru yi nga xam ne dañ koy fajoo ak yi nga xamante ne dañ ciy wut barke ngir ne bu dul woon barke loolu moos yeneen bi sallallahu alayhi du wax nañ def juróom ñaar du ko wax ba pare ci beneen riwaaya du mu ne na nekk juróom-ñaari ndox yu jógee ci juróom-ñaari teen yu wute ba noppi ndox moom mu ne njaq yi njaq la war a doon xam ngeen njaq comme ndaa ndaalu ndaw lay doon yoo xam ne dañ koy tëj ba pare mu teg ci ne fekk ubbi guñu kubéer gi loolu tamit mooy ne loxo yi laalaguñ ko loolu lay tekki ngir ne ndox ci jëmm boppam rek dafa am barke comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxe wa anzalna minas samaa'i maa'an mubaarakan wàccee nañ lu tukkee ci asamaan ndox te mu barkel te loolu mooy tekki ne ndox mi dafa barkeel ndox mi jóge ci suuf tamit moog bi jóge ci asamaan ñoo yem dafa barkeel ndax ndox mi jóge ci suuf mooy daw dugg ci biir teen yi moom lañuy ñu génnee ci teen moom bi jóge ci asamaan te dafay laal suuf te suuf itam dafa barkeel moo tax ndox ak suuf ñoom ñaar ñoom la ñuy eh, ñoom ñoo mën a setal ñoo mën a laabal maanaam laabu toj maanaam nit ki tey suy jàpp wala muy sangu farata faaw lay jëfandikoo ndox te su ko amul dañ naan ko demal nga jëfandikoo suuf te nit ñu ko bindee ci diggante ndox ak ban maanaam ndox ak suuf ngir ne kon loolu mooy cosaanu nit ak laap bu sell te gi nga xamante ne moom la amee te loolu yëpp day tegtale mbir mi kon lii lu rëy rëy rëy la euh, beneen bi ci def moom mooy maanaam mooy ne kon ubbeeguñu kubéer gi moom mooy mi ngi kon ci cosaanu maanaam su ak leneen jaxasoowul ak leneen ti dara laalu ko loolu tamit dañ ci xamee ni maanaam boo amee ndox mu barket comme euh, euh, comme nii nga xamante ne te gisoon nañ ko ci hadith Seydina Jaabir bi weesu radiyallahu nga xamante ne yenn situation dafa jàpp ndox moomu mu jël ko sotti ko mooy ne ndekete maanaam loolu yëpp cosaanu saafara loolu ci la bokk maanaam mooy ne barke bi nga xam ne moo nekk ci ndox mu yeneen bi saa sam jëfandikoo wala barke bi nekk ci ndox mii nga xam ne moom la doon wax te borom bi ne ndox la dafa barkeel imaginer bu dee dañ cee tare alquran barke bi day gën a yokk wala yu mel noonu kon maanaam loolu cosaan la ci mbir mi beneen bi ci def moom mooy cosaan la ci faju maanaam ci faju nekk sunna la ne sunna la am amma hadith bi nga xamante ne moom lay wax ne juróom-ñaar fukki junni ñooñu nga xam dañu dugg àjjana te du ñu am kenn du leen laaj kenn du leen àtte kenn du leen def dara te loolu noonu mu boole ci ne wala yastarquuna du ñuy di laaj du ñu moccul loolu euh, li muy tekki wallahu alam mooy ne du ñëw rek ne dañuy dañuy bëgg ku leen di mocc wala ku leen di fekk amul dara lu leen dal fekk amul dara lu leen dal waaye am amaa bu amee lu la dal maanaam nga dem nga maanaam nga saafaraw nga faju loolu dafa bokk ci li nga xamante ne Euh, dafa bokk ci li nga xamante ne sunna la ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daka daan def te am na ay ñaan yu bari yu mu jàngale ngir bu la dara dale bu la metti dale et cetera te loolu mooy wane ni loolu moo gën lu dul loolu ngir ne jàngale yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne mu teg ci ne euh, mu ne la alli ndax xëy na ko loolu bu mu ko defee ahudu ma daadi ahadu ma daal di mën a génn ma daal di uh, mën a gisee ilan naas jëm ci nit ñi maanaam ahadu ma daal di mën a am rendez ma daal di mën a taxaw mën a fekkee di jotaayoo ak nit ñi tamit aw ki yatuhun na loolu la lam tox lal yoo xam ne ubbeeguñu aw ki yatuhun na seeni kubéer dégg mu ne wa wa ujlisa mu ne ju toogal ko fii mixdabin ci booli boobu maanaam lii niroog paan wala booli ñu toogal ko ci li Hafsa boo xam ne sayyidat Hafsa moo ko moomoon radiyallahu anha mooy kan zawji nabi di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di doomu sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anha mun a summa topp tafiq naa ñu sotti ñu nekk nag nas bu di sotti alayhi ci moom tilka yooyule ah, yooyule euh, njaq xatta mbete tafiqa mu daa di nekk yu siiru di junj ilay naa ci ñun an nekat kat dëgg dëgg faaltum na def ngeen li ma leen digoon maanaam mu ñuy joxoñ bokk na ci liñ ciy jànge tamit mooy liggéeyal bi bi jigéen di liggéeyal borom këram ak it maanaam toppatoo bi nga xamante ne moom la koy toppatoo ngir ne ñoom ñoo ko def woowuñu keneen ni ko kaay def ko loolu bokk na ci bokk na ci tamit li nga xam ne moom lañ ci jànge moom mooy ne am na mbir yoo xam te ne ñépp mën nañ ko jarul ñuy woo médecin waaye nag faju gi dafa bokk ci waaw waaye nag bu fekkente ne nit ki mën naa saafara faju bopp maanaam jàpp ne ne lii bu ma ko defee danaa tane xam na ko jarul ñuy woo médecin waaye tamit bu mbir mi yeggee yenn mbir yi fenn fi day laaj dem seeti ji médecin te képp koo xamante ne da ngaa ñëw ne da yow am nga ci saafara ba waaj feebar ba yokku ca wala mu euh, faatu ca yow da ngay fay maanaam dañ lay dañ lay teg daan beneen bi ci def moom mooy ne nit maanaam xoolal yenn saa saa fii jamono ji maanaam ni mu mel ak ni mu diise ni mu mettee waaye wax na def leen lii ñu def ko mu ne yéen di def ngeen li ma leen digal mu junj ci ne def ngeen li ma leen digaloon maanaam mooy ni delloo njukkal ak tamit loolu dafa nekk loo xamante ne lu jaadu la euh, summa topp nag xaraja mu daal di génn ila naas jëm ci nit ñi nga gis ne bu daal di génn nag ci nit ñi ñu jàpp ne sax léegi tane na maanaam ci te li tax nag imaam al indi ko fi rahimahullah mooy maanaam mooy mooy mooy benn mooy njaq yi ñaareel bi ci def moom mooy nga xam ne dañ ko ko doon sotti maanaam beneen bi ci def moom mooy nekk ci biir ndab li ñu di la sotti ndox mi loola aayul maanaam wala nga nekk di sangu ba pare nekk ci biir ndab li sangoo ci biir ndab li loolu aayul dégg nga naka noonu comme aayul ci loola waxuma la ci njàpp kon nga sango ci njàpp tam du aay dégg nga maanaam nga nga nga jàppoo ci biir ndab li loolu du aay niki noonu kon bu boobaa bu fekkente ne dañoo am mbalka wala yu mel noonu euh, jàppoo ci yooyu ayut dégg xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah dina ñëwaat na xadis numéro 4442 ak 5714 imam euh, imam imam Bukhari rek moo ko solo xadis moo wéetoo ak xadis bi euh, ci waa asxaabu kutubu sitta amma imam Ahmad ibn Hanbal moom indiwaat indi na ko moom tamit xadis numéro 2510 non 25179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 Ah, waaw waaw waaw waaw parce que tane woon na benn jamono mais tane bi dafa gaaw tane bi dafa gaaw maanaam dafa tane ba nit ñi yaakaar ni day tane te loolu day dal ñu bare bare bare feebar bi leen di génne àdduna ñaare dañuy day feebar metti metti metti bañ jékki-jékki rek ñu tane mais ay fan lay def rek ñu génn ñu ñu ñu génn àdduna ñu naan pourtant tane woon na du doo du digg lu bari commencé noonu na tane loolu ñu baree baree bari lay dal loolu daanaka aada la sax ci ci ci feebar buy génnee nit àdduna wallahu taala alam njëkk bi waaw waaw noonu non non riwaaya bi la maanaam dafa tëb xam nga dafa am dañ ko tënk en fait boo xoolee xadis bi dañ ko solo ci ay riwaayaat yu bari am na yenn yi dañoo gën a tënk yeneen yi ci def tey boo xoolee massa bopp bi précision yenn yi dafa ñëw ci yenn riwaayaat yi ñëwul ci yeneen riwaayaat yi loolu moom mooy voilà kii wallahu ta'ala alam hmm. waaw même bi la parce que beneen bi ci satala la bu Seydina Ali bi hmm. karramallahu wajhahu ci satala la hmm. nga xam te ne def cee jàpp ba pare daal di koy yëkkati naan daal ne nii laa gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam def hmm. subhaanallah tout le temps ñoom dañ naan nii laa gis yenente bi def sallallahu alayhi wasallam tout le temps amul dara lu def lu dul dañ naan nii laa gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam def